ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen baaluwaax di leen balaaq fas yéene dikkaat ak yéen tey jii ci jataay yu am solo yi nga xam ne muassasatul wafa bi xooxeel iman moo koy organiser ci diiru weeru koor wi lépp di ci ànd ak yéen ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jotaayu borom moo Muxti muy sëriñ si xaddi ñu fas yéene àndaat ak yéen tey dalal suñu gan goo xam ne mën nañoo wax ne du gan ci jataay bi ndax njëkkuñu ko fee dalal tey mën nañoo wax tamit ne du gan ci liggéey bi waar wi nga xamante ne ci lañ yëngutu moom ci lay yëngutu mën nañoo wax ne tamit dafa ñëw tey ngir bay aw sasam ci waar wi nga xamante ne ci lay xëy ci lay gont kon mën nañ ko bañ a tuddee gan ci jataay bii nii ko a tuddee gan ci bii nii muy sëriñ Xaadim Silla di ku ñu miin ci jataay yu mel nii rawatina ci biir yoonu murit ci lépp loo xamante ne luy fésal liggéeyub Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la fii ci biir réew mi ak ci bitim réew nag kon Sëriñ Xaadim Sylla moom lañu ñu fas yéene dalal tey ji incha allah jataay bi xam naa ne bala koy jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ak ñi nga xamante ne ñoo ko jiitu woon rek dañuy xamle aslëf lu gàtt rek ci ay jaar-jaaram xamle tamit tomb bi nga aslëf ci tomb bi nga xam ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun tey ji incha allah mu jàngee alquranul karim ci mirina ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi tamit daaru salaam foofee la tàmbulee njàngum xam-xamam ginaaw ba tamit béréb yi nga xam ne ay jaarwaay la ci biir Touba nga xamante ne ñu bari jaar nañ fa fu mel ni kër Sëriñ Abib Mbakke moom mii jaar na foofu ginnaaw bi la dem Makkatal Mukarrama ci daarul xadiis foofee nga jànge xam-xamu xadis ak xam-xamu alquranul karim ginnaaw bu jógee foofu tamit la dem la ci université bu mag boobu muy institut al azhar muy jaamiatul azhar foofee la jànge ba am licence ak maîtrise ci kulliyatu sharia wala xanuun ginnaaw ba la fa jógee dem France ci benn France ci eh, université bu Sorbonne foofee la jànge ba am doctoral bi mu ñibbisee ci biir mi tamit wàll googu rek ci lay xëy ci lay gont ci lay yëngutu lépp rek jëm ci tasaare liggéeyu Serigne Touba Xaadimu Rasuul fii ci biir réew mi ak ci bitim réew waxoon naa ci njëlbéen ne daanaka jër woon ñu koy présenté ndax képp koo xamante ne yaa ngi topp activité yi nga xamante ne mooy xew ci yoonu murit nga ko ci biir activités yooyu xam nga ko ci jataay yooyu nga xamante ne moom la ñuy organiser fii ci biir réew mi ak bitim réew jamono ji ñuy wax ak nag mu nekk conseil ci ministère de l'intérieur di koo xamante yëngutu ci wàllu diine ak wàllu culture kon su may tënk ci gàttal rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañuy ñu yéene yéenee dalal fii tey ci jotaay bi incha allah mu fas yéenee seq ak ñun nag loo xamee loo xam ne lu ñuy miin ci yoonu murit la muy lañuy wax xitma waaw xaj ne nag miin nañ ko waaye dëgg dëggi xitma bari na ci ñun ñoo xamante ne xamuñu ko ba tax tey nag euh, ñu invité ko fii jotaay bi tey incha allah mu fas yéene ñoo xamal lan mooy xidma ci yoonu murid ba tey tamit ci biir waxtaan wi danañu danañu xamal xidma ci yan domaine lañ ko mën a defe ba tey tamit danañu xamal ci biir waxtaan wi yan takk-takk mooy yi nga xamante ne ci lañ mën a takk bismillahi rahmaani alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin ixwatal iman wal islaami wal ixsaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi yëkkati sunub nuyoo ak sunub ziyaara ak ndokkeel gu nuy ndokkeel ci weer wu mag wii nu nekk ak bis bu mag bii nu nekk ak guddi gu mag gii nekk sunu kanam di ko jëme ci Mawlana sunu kilifa Serigne Cheikh Khady ak mboolem njabootuk Cheikh Ibra Fati ak mboolem taalibe yi yépp di ko jaarale nag ci seen jëwriñ yi nga xam ne ñoo leen nekkal fii jiite liggéey bii ci barab bu tedd bii di am mbégte nag ci dellu siwaat bokk ak yenn liggéey bii nga xam ne li leen ci war ci ay taxawaay mooy li nu ci war xanaa tawféex gi ngeen ñu ëppale rek mooy tawféexu nekk ci barab bi ñu koy defe te nun nekkulu fi waaye lu dul loola rek li leen ci war mooy li ci war ci ay taxawaay kon nag lu ñuy njëkk def koy mooy sant leen ci wuutu gi ngeen nu wuutu ci li nu bokk di defal di def la leen ca war mais di nu ñun ñi nga xam ne am nañu ngànt ngir ñàkk gin fi ñàkk nekk kon sant gi la jiital di am bëtte itam nag ci tomb bi nga xam ne moom ngeen nu sédde ci waxtaanu tey waxtaanu ren wi te mooy alxitma ndax xitma dafa bokk ci màndarga ak mu wal mumayazaat yi nga xam ne yi sunu borom subhaanahu terale yoonu murit la mu bokk ci yi nga xam ne yi ñuy identifier yoonu murit ba ku wax xitma rek sa xel dem ci yoonu murit ak foo ko mën a waxee doy na rek ci xam solos xitm mooy xaadimu rasul si Amadou Bamba radiyallahu anhu bi mu ñëwee te bëgg a liggéeyal yàlla ak rasulullahi ci biir toolu islam tur wi mu tànn ci biir liggéey boobu mooy xaadimu rasul waaye liggéey boobu ak la ci aju lépp nag tur yu mu tànn mu boole loola lépp mooy xitma kon loolu rek doy na solo ci ne kon xitma ndeke mooy yoonu murit mooy programme général bu yoonu murit lépp mi ngi ci biir xidma moo tax nag képp ku muy tagg rekk wala mu dala delloo njukkal ci biir xitma rek ci biir cadre xitma ci la sant ci la la takkali mbidaay ci lala delloo njukkal ñu war a ñëw nag kon leeral ñaari baat yoo xam ne benn bu ci nekk dafa am solo ci yoonu muy muy al amal wal xitma muy ñaari baat yoo xam ne conceptu amal ak xidma al amal niñ ko xamee ci langue arabe kalaasik ak moderne yépp li muy tekki mooy liggéey mooy daal sa doole ngir am sa teraanga yi àdduna loolu moom lay tekki ci langue arabe classique moom lay tekki ci langue arabe moderne waaye nag ci luxatul qur'an al amal buñ ko waxee mooy al ibada al amalu saalih fu yàlla waxee al iman rekk allazina amanu wa amilu saalihat la ciy teg muy al ibada bi maana al am waaye nag bu dee ci langue arab rek nga dem moom al amal liggéey lay moom alxuraan la topp ci loolu foo gis ci kitaabaati cheikh baatu amal li muy tekki rek mooy jaamu yàlla al amalu saalih benn yoon boo xam ne amal dana ko tekki liggéey bi ñu xam ci biir njàngale bu Sëriñ Tuubaa ku ci ñaari barab amul ñaari barab rek moo ci feeñagul di sëñ bi bind lépp moom xëy na gisaguñ ko waaye li ci feeñ moom nekk ci biir téere bi ñu di ko jàng ñaari baat ñaari barab képp ci la al amal tekkee sensu liggéey te it ba mu ko fa tekkee it dafa fekk si lim baaxoo tekki ci njàngaleem Serigne Touba muy al ibada muy foofa al amal dafay tekki jaamu yàlla ak liggéey mooy fi muy wax ci biir Masaalikul Jinaan al mu wal amalu jawharaani li xayri yi daaree nii yéen jubaani xari na ba mooy li xayri yi daaree nii comme nee na li xayri yi daaree nii rek te xam nañ ne àdduna moom li koy joxe teraanga mooy liggéey. alaaxira la fay joxe tiraanga mooy jaamu yàlla kon nag bu ne al ilmu wal amal kon dalay lay wan ne kon amal ci fii dafay teg tekki liggéey bi maye tiraangay adduna waaye day teg it jaamu yàlla gi maye tiraangay ëllëg moom la baamtuwaat ne waxlam afi bi anna man wa amal huma wasilata saadil ajal waaye ñaar yooyu foofu rek la eh, amal tekkee jaamu yàlla waaye ñu dolliwaat ci liggéey waaye fi ci des yépp maanaa al amal li muy tekki foofu mooy al ibaada bu dee nag ci liggéey moom ci mbindum Serigne Touba mooy liggéey bi ñu xam pour ñaq jariñu Serigne Touba ñetti baat lay jëfandikoo muy talabul xalaal kasbul xalaal iltimaasul xalaal wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri bi xayri wahmi wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahmi iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul ula wa taa ñetti baat yooyu talabul alal iltimasul alal kasbul alal yii la bi jëfandikoo ci wàllu liggéey kantaa xitma nag xitma bu dee ci langue arabe moderne moom liggéey mooy liggéey lañ koy liggéey lay teg moom ak amal ñoo bokk muraadif lañ mooy liggéey ñaq jariñu xitma xadamaat xitma dañ koy fekkee mais bu dee ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa nag mooy njariñ loo xam ne dafay bàyyikoo ci jëmm ci nit ki jëm ci maneen moroomum nitam te ka koy def jublu ca lu may ngërëmal yàlla loolu mooy al xitma moom mooy mooy taariful xidma fil adabil muridi yi muy njariñ loo xam ne luy bàyyi ko ci nit ki jëm ci manee jëm ci beneen mbindeef jëm ci maneen mbindeef ngir mu yàqu nit ak laneen waaye ka koy def jublu ca lu dul ngërëmal yàlla muy séentu jë ak fay bu bu teew buñ ko cay jox ngërëmal yàlla rek la ci jublu nga déggee kon ci taarif boobu ne bu dee lu mel noonu ci yàlla la jëm day delluwaat kon ca al amal lay dellu muy ibaada waaye bu jëmee ci keneen ku dul moom muy rasulullah ak ñépp xitma lay doon moo tax liggéey bi jëm ci rasulullah xaadimu xitma la ko tuddee liggéey bi jëm ci bindeef yi lépp xitma la tudd loolu nag dégg nañ ci ne mën naa nekk parce que njariñ lay doon njariñ de mën naa nekk al mën naa nekk maddi mën naa nekk maanawi lu yaatoo yaatu la mën naa nekk alal ju nit kiy jël jëme ko foofu mën naa nekk alal joo xam ne day bàyyi ci nit jëm ci mëneen mbindeef mën naa nekk njariñ loo xam ne du alal xam-xam bu nit ki toog di ko jàngale fii ci barab bu mel ni bii muy wala alxuraan bu nit kiy jàngale ci barab bu mel ni bii wala daara te di ko def di wëcc illaay fayul kenn waaye ma ngay jàngal nit ñi ngir yàlla loolu xidma lay doon naka noonu sa doole jooy jël di ko def ci yoon yàlla muy liggéey ci biir toolub yàlla tool buñ moomale yàlla toolu àllarba buñ am fii ci yabal wala madina wala Karakel mais tool bi la cay bàyyi ko fu ñuy dem ci jumaa jii lañ koy indi wala ci beneen jàkk wala institut islamique bu ñu war a tabax nga xëy ŋàbb sa gopp dem ca kooka ba tey ab liggéey la ci sa doole xitma la boo xam ne ci sa doole waaye nag la cay bàyyi ko jëmul ci yow dafa jëm ci loo xam ne ñépp a ko bokk foofu it nga dégg ci kon ma danañ ci ñëw sax ci kanam ci majaal bi ñi koy ñi koy bokk yépp dafay yaatu loolu lépp kon kon moo lay jox xitma moo lay tënkal ne mooy njariñ luy bàyyi ko ci nit jëm ci kaneen wala ñeneen te sox séntuwa ca lu bay ngërëmal yàlla ususul xitma lii nag lan mooy asaasu xitma fan la ko sëñ Tuubaa tibbe rek ci biir lislaam mi ko tibbe rek ci fam daan tibbe léppam muy alquran ak sunna boo ñëwee ci biir alxuraan benn aaya moo ëmb xitma lépp muy yaa ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum baatu wa amwaal wal anfus moo ëmb xitma lépp amwaal leer na mooy xitma ci sa alal xidma bil anfusi nag mooy xidma ci lépp loo xam ne nafs ëmb na ko ci ay capacité ak i muy sa jëmm ji xam-xam bi nekk ci sa biir kattanu ak doole ji nekk ci sa biir xel mu sell mu rëy mu nekk ci sa biir loolu lépp ci biir nafs bi la nekk loolu lépp nag ci jaal yi nga war a xidma la ci jumtukaay yi la jox nga war cee xidma lu tax mu ne bi am amwaalikum wa anfusikum man nga ne sëñ Modou Kara ngi nii jóob alal la ma nga nee waaye mënoo ne sëñ Modou Kara ngi nii ne xam-xamu ma nga nee wala nga ne doolee ma nga nee wala nga ne xela ma nga nee déedéet li ko yàlla jox ci doole ak xam-xam ak xel mu sell lépp mu ngi ci biir nafsoom mi ngi ci biir jëmm ji moo tax nag ya nekk ci biir jëmm ji lépp da koo tënk yi ñuy war a liggéey yépp da koo tënk ci biir nafsu bi li nga xam ne nekkut ci biir jëmm ji nag waaye borom jëmm jee ko moom mu teqale ko mooy bi am waalikum mu ne la kon nga liggéey ci yooyu kon ma jaalu xidma kon alxuraan leeral na ko foofu mu ñëw alxuraan ñëwaat ci xidma bi nga xam ne moo aju ci kon xidmat da nga ko mën a defee ci sa alal da ko mën a defee ci sa xam-xam da ko mën a defee ci sa doole da nga ko mën a defee sax même ci sa xel mu sell yooyu yëpp dana dangeen a leer ci kanam nga gis ne kon bu dee xidma bi nga xam ne ci alal la ci la addiyaak yooyu di dugg danañ ci ñëw ci kanam beneen tëstalukaay alquran wax na ko surtout ci xitma bi nga xam ne ci alal la di mu njëkkee alquran nee na lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuuna te nañ bàyyi xel nag ca laysal birru ja an tuwallu wujuuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walaakinal birru ba aaya ba jeex parce que birru mooy li nga xam ne góor yàlla yépp moom la ñuy wut muy birru ak la birru ëmb lépp mooy jaamu yàlla ak lii maye ngërëmal yàlla mooy albirru mboolem yi maye ngërëmal yàlla mooy albirru ba dama ci aye lay ci biiru lim la fa yépp la ci aju ci la yàlla moom ak la ci aju ci li bindeef yi moom lépp da ko ci gis xaqiida nga ca fiqa nga ca tasawufa nga ca lépp nga ci lay sel biiru boo ko jàggee aaya bi lépp nga ci man amana nangam nangam aqama salata wa ata zakata wa atal mala ala hubbi ba ca wal moo ko na bi adim isa ahadoo lépp ba ci rapport nit ak nit boo tebee ci baatu al birru programme bi yàlla jox rasulullah lépp mi ngi ci baatu al ci biir xidma nag yàlla septuwaat al birru moomu ci beneen aaya ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuuna birru moomee kat waxat naa ko fële waaye moom la góor yàlla yëpp di wut ci la seen seet ngërëmal yàlla waaye du du ngeen ko mën a am lu dul la ngeen koy wute jël seen alal di ko dépense ci yoonu yàlla te mu nekk alal ji gën a baax ngeen gën ko fonk ci seen alal lay doon seen xëy jib alal waaye doon loo xam ne soxlaatu leen kooku mooy xitma kon ci sa alal bu dee xitma bi nga xam ne daawa lay muy sam jëfandikoo sa xam-xam jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa kattanu yaram alquran wax na ko bu dee ci xam-xamu kese falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa li yatafaqqahu fi diin wa li yunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yahzaruun boo gàddaayee bàyyi ko sa kër bàyyi dem ci geneen kër gàddaay day tudd sàkku ci xam-xam wala nga génn sax sa dëkk bi nga cosaanoo dem beneen dëkk sàkku ci xam-xam boo dellusee da ngaa war a liggéeyal saw xeet ci biir xam-xam boobu yàlla wax ne communité benn bu ne wala société benn bu ne war naa am ci ñoom parce que ñëpp mënuñoo jàngi waaye war naa am lu néew néew ak groupe équipe boo xam ne ci ñoom dañuy bàyyi lépp dem sàkku ci xam-xam waaye buñ sàkku jee xam-xam bañ ñëw nag buñ toog ak seen xam-xam rek waaye li yatafaqqahu fii diin waaye bu noppee nag wala yunziroo qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yahzarun yonent bi wax ci hadiis ne maabalu xawmin ay jëmm yoo xam ne xam nañ lañu war a xam ci diina ba noppi téye ko dëkk ak seeni bokki jullit yu xamul lañu war a xam ñu war leen a mën a xamal ba noppi lànk xamaluñu leen ñu ne nee na bu yamal xiyaamee yàlla dana ko diggaale ak ñoom kon ki yàlla jox xam-xam daf diñ ko sant ci biir xam-xam bi mu def ci ma muy liggéeyal ci ay jullitam ci jàngale te yàlla rek tax mu di ko def waaye mu wax ne fa baalu xaw mi ni itam dëkk nañu ak ci borom bi xam-xam yu pare pour jàngale ngir yàlla ñu lank toog seen kër demuñu jàngi ba réere loo xam ne tey lu ñu war a na xam la kooku muy xitma kon ci xam-xam bu dee xitma yi ci daawa di def ay waxtaani diine di conférence di waar ñun ci yàlla yoon yàlla naka noonu wal takun minkum ummatun yad'una ilal a wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar faw rek war naa am groupe boo xam ne bu ñëpp jëmee feneen seen préoccupation du doon lu dul nag di woote ci wàllu yàlla rek kon nga gis kon danañ dégg kooku kon ci ne majaalaatul xidma kon lu yaatoo yaatu léegi Sëriñ Tuubaa nag nan la ko indee xam nga ba ci njëkk mooy xitma bi nga xam ne lislaam nga koy defal nga xam ne yàllaa ko moom lu ko waral waxadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu la yàlla wax luy lu ñuy def lu ne muy service bu doomu aadama yëkkati jëme ko ci kaneen ku mën a doon bu ne ba ci jiitu la ci jiitu mooy li nga xam ne lu ñëpp bokk kon kon mu tàmbali ci xitma bi nga xam ne ñëpp ko bokk bokk muy xit liggéeyal sa diine muy xitma bi nga xam ne du loo xam ne kenn na ko moom wala ñaar ci loolu la Sëriñ Tuubaa tàmbalee muy xitma bi nga xam ne diine ngay liggéeyal waaye la cay bàyyi ko ku koy jariñoo mooy ay nit a koy jariñoo yàlla du ko jariñoo muy muy xitma bi nga xam ne liggéeyal sa diine la ca la tàmbalee dal di wax ne wala simol infaaqa fi sabili man la ul quluub wal fi'aalu wa zaman muy liggéeyal yàlla liggéey ci yoonu yàlla mooy dépenser sa alal ci yoonu yàlla muy ci masroat way projet yi nga xam ne yàllaa ko moom muy jumaa jii tey jàkk jii tey ak lépp loo xam ne diinee ko moom waaye julli di ñoo koy jariñoo moo na la in kunta saarinan wala taxtakiri maalan ila xaddin la fi darari bu la yàlla joxee alal bul ko denc jëme bu bu kenn xamul waaye dina ci yàlla sant ci bindee fii sant la ko ci biir diine jëlal sa alal jooju liggéeyal sa diine finance projet yi nga xam ne maanaam diine ko moom jullit ko moom li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ataaka dhaka almala fa aysuma aksarta fi talafa li wajhihi ataaka jalla xalafa lépp loo ci gën a dépensé rek yàlla gën di la wóotal lu ko ëpp muy xitma bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk ba mu jógee ci nag li nga xam ne ñëpp ko bokk nag muy diine muy liggéeyal diine bi ñëpp bokk te ñu war ko jox priorité dafa daal commencé nag classé nag xitma bi jëm ci ay jëmm na nga xam ne xitma ni ko Serigne Touba conceptualisé ak ni mu ko réglementé amul benn benn benn école islamique boo xam ne bu ko def Imam Ghazali wax na ci lu am solo ci xitma boo demee ci Ihya ulumuddin al awraad daf ko séddale ñaari xaaj awraadul afhaal wa awraadul aqwaal ne la ci tasawuf ñaari wirtu ñoo ci am awraadul aqwaal mooy yow mi jël sa kurus di dóor ay péri ay ay per ci tur yàlla tànn wenn turu yàlla jël ab lim bu takk di ko ca wérd wala ay salaatu ala nabi wala ay istixfaar wala nga jël sa jukki alxuraan wala sa téere xasaay di jàng loolu lépp ci awraadul aqwaal la bokk amma awraadul aqwaal nag nee na ñaar la bi nga xam ne njariñ la ci kii borom wir wi koy def dong te lay dellu ak bi nga xam ne nag day jariñ bopp ki koy def njariñ ñeneen mu ne la booba bi nga xam ne ci boppam képp lay dellu mooy la gi nga xam ne boo jëlee juri farata ba noppi di ko def la cay bàyyikoo lépp ci yow la bàyyikoo ci yow lay dellu awraatul afxaal nag mu ne li tax moo ëpp doole yépp nag moo ëpp doole awraadul aqwaal moo ëpp doole awraadul afxaal bi nga xam ne yi ci njariñ la ci borom mi koy def rekk lay dellu mooy awraadul afxaal yi nga xam ne njariñ yataadda ilal ghayri sëñ Modou Kara wala sëñ Mustafa Njaay wala sëñ Ahmadu nee na waxtu yi mu toogee jël téere xam-xam di jàngal ay doomu aadama di dugal ci ñoom xam-xam moo ëpp doole fuufi ndolle tuyaaba ka nga xam ne ma nga toog yor jikko alxuraanam di jàng wala mu jël kurusam di wirdi ndax loola ci moom ci boppam képp la yam kii nag li muy def mi ngi ciy jariñ boppam ndax ndigalul yàlla la wala boole ko mi ngi ciy jariñ ay nit noonu la ko xasaali waxee ci mu Ulumuddin nee na naka noona ki nga xam ne it ma nga yor téeréb alxuraanam di jàng wala mu yor kurusam wala muy wala muy naafila ay rakkaam waaye am na waa joo xam ne moom ma nga ca tool bu ñuy liggéeyal yàlla di bay wala mu nekk ci atelier boo xam ne la cay bàyyi lépp ci masron boo xam ne masron islamique bu ñëpp bokk la nee moo ëpp tuyaaba ka yor kurusam wala ka nekk di fanaanee naafila ba bit ba bët parce que la muy def ci boppam la yam kii nag li muy def da koy jariñ njariñ keneen pour nga xam importance su xitma fi ko sëriñ bi maanaam fi ko sëriñ bi jële ak li tax sëriñ bi indi ko ci biir yoon wi ndax li ci nekk lépp dafa nekk awraat la comme nawaafilul xayri yi nga xam ne mooy programme bu tasaw waaye li tax mu gën yépp nag la cay bàyyikoo li ci ëpp yata adda ilal xayri nga xam ne da nga ca jariñ sa bopp ngir jëfe ndigalul yàlla waaye da keneen yi dañ cay jariñ moo tax xasaali bind na ci waaye nag Serigne Touba ni mu ko conceptualisé bokkul parce que Serigne Touba dafa lim bi mu waxee njariñ yi yëpp catégorie yi war a jariñoo xit ma nag la lim penn par penn mu tàmbale ci ñaari way ndax waxadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu luñ ca teg wa bil waalidayni ihsanaa moo tax nag mu wax ne wa burra waalidayka warfuq bihimaa wa kun mubaadiran ilaa amrihimaa wantahi an jumlati maa qad nahayaaka anhu li rabbi anhu li rabbika fayazdaadu hulal nee na li ngay def ci lu baax moo xam alal la jooy dépenser walla liggéey la booy def na nga ko tàmbalee ci seen ñaari wajur yi nga xam ne bi la yàlla santee li la war ci moom ba noppi bi mu noppee ñoom la ca teg ñooy ñi jiitu ci ñi war a jiitu ci ñuy jariñoo maanaa samaraatul ma kon na nga tàmbalee ci ñoom ba ca toppee ko ci teg mooy sa sayxul murabbi nag say seexul bii bi nga xam ne moo jaar sa diggante ak sa borom yitteeb jëppit mu def ko ci teg la ci yoon wi nga xam ne mooy tax nga am ngërëmal yàlla am àjjana yi ëllëg lépp loo xam ne lu la mën a gàllankoor koor co loola mu di la ca mu di la ca aar ci di la ca aar ci baatin kooku dafa am àq ci yow kooku mooy ñaareelu ki nga xam ne mooy ki war a jariñoo njariñal xitma mu ne wa gaayatu tawxiir yi waxir sayxaka waj alhu sayyidan lahu ahëb xayraka waqti awaaiji lahu ma ista bil basli wal xidmati mastataata nee na sa sëriñ moom muy sa seyxul murabbi yi nee na lépp luy ak wegeel ak respect nee na danga ko ko war a jox ba mat sëkk jox ko ciir bu mat sëkk ci respect ak wegeel ak war moom danga ko war a def moom sa sëriñ it ab sang def ko sa sang lépp loola yàlla jox ci aw yiw itam moo war a jiitu ci ñi ngi ci war a sédd waqti ji ijla o maista lépp luy aajo ju mu soxlawoo moo xam alal la ju mu soxla moo xam sa doole ju mu soxla moo xam sa xel mu sell moom soxla lu mu soxlawoo lu nekk da nga caa war a taxaw moom sa sayxul murabbi li feek yaa ngi ci kaw suuf nekk moom ci kaw suuf bil basli wal xidmati mastataata waxaat ca beneen wax bu rëy muy tuubaa li abdin muridin saadiqin la uma bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati laam nga ma nga dellu ca sa seexul bi ak ñi ñi nga xam ne taxawaayu sa seexul bi lañ yor danañ ci ñëw sax ci kanam moom ba mu noppee ci seexul bi mu ñëw ci boroom xam-xam yi boroom xam-xam comme waru di def li ko yàlla sant ba mu tolloo ba ay moroom tolloo ci wuti métier ak a sàkku ci teraangay àdduna ak liggéey moom daa deman sàkku ji xam-xam bi mu sàkkoo xam-xam ba noppi it mu toog di jariñ bindéef yi ci biir xam-xamam kooku nag kon temps ba muy am pour defal boppam dara day jafe moo tax nag comme dafa am kum féete société bi am kum féete communauté bi Xaadimu Rasuul ne kon barabu xam-xam ci sama yoon wii ñi nga xam ne ñooy liggéey ñoo leen war a jël en seetal ma loolu ni mu organisé loolu danañ ci ñëw sax ci kanam borom xam-xam yi seen bokk ñooy ñaareelu ñi nga xam ne ñoo war a bénéficier wu samaratul xitma liy bàyyi ko ci biir liggéey bi mu ne la wa zur xiyaaral ulama wa wax dim humoo lillaahi jalla kullahi wa zur xiyaaral ulama wa saalihin wax dim humoo lillaahi quran ajmain nee na boroom xam-xam yi nee nit ñu baax ñu sell ñi ak boroom xam-xam yi nga xam ne tey dañoo jël seen lépp jox ko yàlla nee na ñooña na leen di màggal di leen siyaare di leen liggéeyal di leen jox ci samaraatul xidmata yàlla rekk tax ndax nee na fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fii ma qad ndax nee boroom xam-xam bi nga xam ne la ko war ci xam-xamam ma ngi koy def féete bindeefi ak communauté ba mu bokk fa mu leen war a féete ci wàllu xam-xam nee na kooku loo ko defal moom ak loo defal yàlla ñooyam ba mu jógee ci loola mu andi nag lu am solo nga xam sëñ bi ni mu concept ya ni mu ni mu organisé wàllu mu ñëw ci ñu mel nii xam nga Daarul Muxti jii tey am na fi ay góor yàlla yoo xam ne ba muy metti Cheikh Ibrahima Fati di ñëw ñoo laxasaay woon ànd ak moom di muñ coono yi ak tiis wi ba yàlla defal borom daaru lim ko fi defal tey ñépp teg ci bët am na ñoo xam ne moom doomam yu baax Cheikh Mouhamadou Awa Balla ak i rakkam ñoo laxasaayi waat ànd ak ñoom nekk ci ay ndigal ak a jëf ak guddi ak bëccëg ci lépp loo xam ne luy sagal borom daaru ci dëkkam bii ak lu koy siggal ba ku fi ñëw xam ne kii mooy borom daaru ñooñu nag Sëriñ tubaa dafa wax ne ñooñu dañ leen war a delloo njukkal xoolal tubaab bi tubaab sax ki nga xam ne dafa def effort bu am solo ci biir ab société bi sax bu feet ñëwee dañ koy wax décorer ko dañ koy woo décorer ko pour pour lan dañuy wax ne kii kat dafa liggéeyal communauté liggéeyal xeet yi loo xam ne war nañ koo delloo jukkal waaye bu ñu koy décorer lu ñu def aw sagar dañ koy takkal wala ab diplôme Sëriñ tubaa ne déedéet nag bu gi mag ñi nga xam ne dañoo mel noonu ku ci dëkk kenn ci ñoom mag ñi liggéeyal yàlla ba wàcc ab liggéey ñoom it ci ñi war a jariñoo sama raatu xet ma ci sama yoon mi la kon mag mi liggéeyal borom daaru ba xëy doon mag nett li la lu bari ca ba muy metti ñooñu donte am na ay doom yu ko mën a yor defal ko lépp déedéet tiraanga ak njukkal li nga koy delloo mooy mérite bi nga xam ne moom la am mooy danga koy honoré da koy honoré ba tax na ñooñu tey ñi yàlla jox am koom te ñu bokk ci njabootu borom daa tey bu weeru koor wi jotee fu yu mag mu mel noonu nekk tey bu ñu umee ku am sa kilo sukkër sa kilo tàndarma sa saako ceeb sa enveloppe war ngaa dem delloo ko njukkal jox ko pour terale ko ku tukki ci tukkikat yi wala nga dem feneen am sa piisu passé nga indil ko ko honoré ko parce que nag ñoo ànd ak ak borom dëkk bi di liggéey ba lii am ñooñu dañ leen war a honoré pour ñu nekk su sawar xam ne l'islam ku ko liggéeyal ku nekk ndax Serigne Touba noonu la doon def mboolem ñu ko liggéeyal ci góor yàlla yu yëpp nigut ba yowmal xiyaam mu dog leen a fay fii ci yow adduna la leen terale ba ku leen gis ñee leen ku ànd ak Serigne Touba ku nekk gàddaay bàyyi sa kër ndey ak sa kër bàyyi ba nga fay daan di jógee defal na la loo xam ne ña fa bàyyi woon ñee nañ la bëgg ñu mel ni moom kon nag ku liggéeyal sëriñ tubaa ak koo ko liggéeyal ci kër gu nekk maanaam taalibe yi ñoo war a wuutu sëriñ tubaa ci kooko fay ko ono rek kooku it ñooñu it Serigne Touba nee na ñooñu ñi war a jariñoo xit noonu lañu leen war a defal koo ci gis rek yi boroom daal yi tey këram boo fa demee da nga war a fekk ay montar fekk fa ay sajaada fekk fa ay teraanga yu bari yoo xam ne njaboot bi ñoo ko jox honoré ko loolu loolu mooy tax parce que comme tubaab yi tubaab yi dara sax dañ koy def asta ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir islam moo tax nag mu wax ne wa ay suma sa abta ak akbara min ka fala tasaddu um waqira wax dibu fi jami'i ma yahtaju ilayhi tuqda laka ba'd al haaj lépp lu mu soxlawoo mag mu mel noonu nga dëkk ak moom lépp lu mu soxlawoo rek luy itteem def ko bul xaar sax ba mu soxlawoo dara waaye def ko teral ñu itam ñu ñu war di teral lañ ñu war di bàyyi xel lañ ci ñuy war a jariñoo njariñul xitma la bi mu noppee ci loolu nag mu ñëw ci ñeneen ñi nga xam ne tey bu ca waxut bu ca waxut rek kenn ku ne mën naa jàpp ne waruñu waruñoo jariñi samaraatu xitma ndax ñi mu tudd ñépp muy bàyyi bi di seexul murabbi di ki nga xam ne dafa liggéeyal góor yàlla gu mel ni Cheikh Ibrahima Faty ñoom ñëpp ku ñu la ci rek da daal di comprendre li tax ñu sant la ko waaye ki nga xam ne ay benn rapport bu mel ni bii séqoo ko ak moom muy jullit boo xam ne xëy na ma nga dëkk ca Casamance wala ma nga dëkk ca Fatick xamoo ko mënoo xalaat ne kat sama samaraatul xidma bii moom war na cee bénéfice suñ tubaab ne daal lay andil loo xam ne moo lay wan ne kii ci ñi ko war a jariñoo la mooy lan wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma xam nga degam sëñ bi ñaan na loola rek da ngay wax ah dafa moon nag ne waaye ndaki wóote moom ah Sëriñ Tuubaa moom mi ngi dem bay ñaan yàlla yàlla xiirtal ko ci képp kuy wax asadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu rek nga jariñu ci biir liggéeyam bii lum la mën a jariñ mu jariñu ko ah kon kay man kon ndaki ndaki kat xidma hindal murid yi amul frontière kon ba mu la waxee lool ba nga xam ne préparé na sa moraal ba nga nungu nag la doog ne wax din umoor turan li waj illaahi faqat bi la manin wala tanaay généralisé ko nag jurit yi yépp nag nañ jariñu seen seen samaraatu ma tey boo koy def na yàlla rek tax nga di ko def ba mu defee loola nag ba àggal mu organiser ko nag ci façon bu rëyee rëy rëy bu yéeme te xam nga ne compétence yooyu ñëw ci aaya bi ci al abduku ala tijaare tuddi atam alimi nee naa la xam-xama nga ca nee naa la alala nga ca xam-xama nga ca doole yarama nga ca am xela nga ca naka noonu communauté bi yaakaar Serigne Touba it muy almouride compétence yépp da cee mais kenn ku yàlla defal tawfeex nga boole yépp nag bariwut am na nag ñu ko am waaye ñépp maasewuñu maanaam mën xet xitma fépp mu jël ñi nga xam ne jàngale alxuraan jàngale alxuraan daal fa lañ gën a mën a féete yoon wi deme def suñu mu samp daaru alimul xabiir yóbbu ko fa muy jàngal doomi yoon wi ngir jëm yàlla ñi nga xam ne seet ku mel ni Cheikh Ibra euh, Cheikh ma euh, kii euh, Sëriñ Mbàkke Buso mu samp daara yi xam-xam ñi nga xam ne doomi yoon lañ tañ toll ci jàng xam-xam mu yóbbu ko fa ngir xitmaam moom bañ a nekk lenn lu dul jàngal rek jàngale xam-xam jàngal xam-xam doomi jullit yi jël nag ku mel ni borom dëkk bii tey nga xam ne yàlla dogal na compétence yépp daje na ci moom moom jàngaleloo na ko alxuraan jàngaleloo na ko xam-xam tarbiyeloo ko nit ñi ci yoon yàlla xeeti xidma yépp daje na ci moom moo tax toujours damay faral di wax ci yeneen waxtaan ne booy bëgg xam nag lan mooy koo xam ne tey mooy complexe boo xam ne lépp yoonu murid ak lis ci wuutee gërëmal yàlla ak ci xidma lépp dajari ci jënn jëmam mooy Cheikh Ibrahima Fati moom rek moo nekkan seexul murabbi nekk seexul muallim nekk seexul murabbi boole ko mboolem li góor yàlla yi féete woon ci xidma wi doole képp kenn mënu ko ci woon ñi ci ëpp sax moo leen ca man moo boole woon yooyu mooy doon boole di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci xam-xamam di jàngale di ko liggéeyal ci daxwa di tarbiya ay nit di def ci ñoom ay valeur boole kooki nag lépp lu mu am ci alal lu ci nekk lu ne ndigalu Xaadimu Rasuul la fa doon dig kooku moom moo bu exception la waaye am na ñeneen nag gannaaw ñee Cheikh euh, Sëriñ Mbàkke Buso ci xam-xam Sëriñ Ndaam Abdurahmaan te alxuraan ku mel ni Sëriñ Masamba Diop Sam Cheikh Ibrahima Fall Sëriñ Ibra Som euh, Sëriñ Ibra Saar Njaay Sëriñ Mundu Xabaan ñooñu xidma ci seen doole ak seen alal loolu moo waral mu ne nag na complémentarité am ci seen biir moo waral ba mu sampee daara yooyu tey muy daara ji nekkan Touba suñu mbakki bu su yor ko ak daara ji nga xam ne moo nekk ndaam muy daaru alimul xabir suñu mbakki bu su suñu ndaam Abdourahmane yor ko dafa woo ñooñu nga xam ne ñoo nekkan ca ma bi muy liggéey muy Cheikh Ibra Fall sëñ Masamba Diop Sam Cheikh Ibra Sarr Ndiagne mu amoon lu bi xabaan yéen ñi yor xidmab liggéey bii tey ñii nga xam ne nag ñoo féete ci liggéey xam-xam bi féete leen ci yéen ñépp bu li nga xamee ne moom ngeen bay ba mu ñor la ca génne ci njariñ te waral na jëm si ci man jox naa leen digal bala cee lenn ak si ci man na ngeen dem ca ñeemay wuutu fële wuutu leen ci wàllu xam-xam lañ mënta ñàkk lépp ci ab dund ak loo xam ne tey lu ñuy sukkandikoo ba man caa yor seen bopp yor seenu njaboot ci loo xam ne buñ ko amul tey tëj daara ja dem wuti ko loolu lépp da ko def ba mat sëkk lu ca def lu ciy doog a jàll ci man doog cee jàll ci muy complémentarité bi ñi féete ci njàng mi féete ci njàng mi ñi féete ci liggéey bi féete ci liggéey bi su ko defee ñii liggéey ñoom te lu ñoo jàngal seeni doom mënuñu ko kon ñii ñoo leen di jàngalal seeni doom waaye ñii di jàngale it amuñu jotul liggéey lu ñu yore seen bopp kon nag ñee ñoo leen war a yor ci loolu muy complémentarité am ci biir loolu ndax liggéey bi lépp sëriñ bi moo ko moom waaye sëriñ bi moo nañ ma ko séddalee nii ku mel ni Cheikh Ibra Faty nag la ko yàlla defalaat moo waral moom am na dongo yuy tarbiyu di liggéey liggéey ba jëm ci financer procès yoon wi ak yittey sëriñ bi kon ma ko doon liggéeyal moom ci ci yépp yent yi ñuy wax ci xam-xam bi jàngale bi ci tarbiye bi ci tarxiye bi ak ci jël alalam ak dooleem def ci yoon yàlla dégg ngeen ba tay sëriñ Abdul Xuddus bi ñu ko mosaa sant ab liggéey la muy wax muy fàttali de sëriñ Tubaa daan wax ne jëpp yitte joo xam ne lu aju ci liggéey la bu duggee nopp Ceerno soxalul muy dugaat beneen nopp ndax laa ci bëgg danaa ko am bu dee gor ay tool lu ñuy def lu nekk maanaam xam na ne Ceerno ci boppam moo ca man ñëpp gën caa xet ñëpp loola kon yëpp yëpp daje woon ci muy majaalu xet ma kon ci wàll yooyu yëpp la woon muy pour complémentarité mën a am ci biir loolu mu des nag waaye buy loo xam ne nag ci biir xitma boobu ci majaal yooyu yëpp tey e foofu danaa fi taxaw lu tuuti doog a àgg ci dawaabitul xitma ak ña koy jariñoo parce que sëriñ bi da liggéey liggéey boo xam ne e buñ ko comprendre bu baax a baax a tax te yoonu murit tey du yem ak wenn yoon damaa fan yéle dafa am lu yéeme dañ ma invité turc man ak professeur Abdoul Aziz Kébé ak professeur Mouhamad Ndiaye ak professeur Moussa Fall bu Ibaadu ñu dem fekk fa benn mbooloo moo xam ne ki leen jiite fatulaahi golon lañ koy tudde mu taxawal mbooloo moo xam ne dafa mel ni daal sëñ ma sàmba jóob saam koo xam sëñ ma sàmba jóob saam moo xam ne ba sëñ tubaa noppee ci moom daal dafa gàddaay dem tirk ndax mbooleem loolu fekk sëñ tubaa jàngale woon ko ñu lim ko fii moom lañ fekk moom muumaam boobu di ko dund ni sëñ tubaa tërale yoonu murid ne la ko tërale ci kaw ni Sëriñ Tuubaa ñëw nga xam ne bi mu ñëwee dafay dundal tarixa yi fi nekk yépp dundal ahsaab yi dundal awraad yi lépp ba mu ak yeesal ko jox liberté nag am wirdu boppam waaye jox liberté nag kenn ku nekk nga tànn ci wirdu góor yàlla yooyu wala neex ba yit tënk kenn ci wenn wirdu comme ni ko yoonu murid defe noonu yi moom la dem am na wirdu boppam di ko joxe waaye ku ku mu soobin nga bañ koo jël jël ci yeneen wirdu yi am nay xasaayit yi boppam yoo xam ñi ko jiitu woon ñoo ko kii mu seeni seeni seeni mbind mu woy ko comme ni suñ bi def li nga xam ne daal moo nekk sart asaasi yi boo xam ne ku ca bokk fokk nga def ko mooy xidma mii xidma mii ku ca bokk fokk nga def ko waaye nu ngi ko séddalee nii suñ Tuubaa de képp ku nekk médecin ci biir am mbooloom dalay wax ne la soxlawuma sab dërëm li ma soxla hôpitaux yi nga xam ne mbooloo mi ñoo ko tabax ak dispensaires yii seetal li nga man ci ay heure waxtu wa ak loo jàppan nga bàyyi ko loo jàppan nga bàyyi ko te seet heure yi nga xam ne mën ngaa ñëw ci clinique mbooloo mii wala hôpitalu mbooloo mii wala dispensaire mbooloo bi visite nit ñi consulter leen te yàlla tax mu nekk ci biir xitma ingénieur bi architecte bi bu ñu bëggee liggéeyal Cheikh Ibrahima Faty jumaa ju toll ni jii mu war a def plan yi ñu war ko cee fay lu jege dix million liggéey bi xibra expérience intellectuelle bi ñu waran ko cee fay vingt million dañ koy wax ne ko déedéet soxla ñu sa benn dërëm waaye liggéey borom daaru bii bi di jumaa ji plan yi duñ la duñ la ci fay benn dërëm plan yi danga koy def joxe ko ngir jëmmi yàlla leneen li enseignement technique bi seetal li nga ci mën a joxe ngir jëmmi yàlla li nga ci mënta joxe ñu fay la ko ñu jox la ko waaye nag soxlawuñu sa benn dërëm moom lépp loo dimbalee daal di ko def ci xidma na aju sa expérience bi nga am professionnel bi. bu dee ministre bi ñu ne ko soxlawuñu sa benn dërëm waaye bépp procès boo xam ne yoon wi am na ko te dénk ñu soxla ci dénk mooy ay porte wala ay fenêtre seetal la nga ca mën nga def ko sa métier lañ soxla. waaye bu dee sëñ Modou Kara wala sëñ Moustapha njaay ñoom dañ leen di wax ne yéen soxlawuñu seen alal soxlawuñu seen doole liñ bëgg mooy njabootu borom daaru gii di goney daaru mu tii toll ci jàng seen xidma da jëm ci saa yu ngeen xëyee toog leen di leen jàngal te jëm yàlla tax heure yi ngeen leen mën a jàngal soxlawuñu yéen nag ci yéen la neen borom xam-xam bi mën a taalif tam ñu ne ko soxlawuñu sa benn dërëm del taalif ay téere yi yoon wi soxlawoo ñoom noonu lañ li organiser seenu yoon léegi ba ñu demee góor gi bi mu juddoo sos moment bi ak bi yoonu murit kee mat na téeméeri at mu yoonu murit judd na ba am téeméeri at góor gi juddu mais bi ñu demee fekk nañ ñu wax nu ci biir ci biir àdduna bi juróom-ñaari université yoo xam ne benn bu ci rekk mën ngaa jël université bu Saint-Louis ak bu Dakar dugal ci biir te ay taalibe yi ñoo ko liggéey ñeent yi ña nga Turquie benn bi ma nga Boston bi ci des ma nga Angleterre bi ci des ma nga Belgique xidmaa ko liggéey ñaar fukki hôpital yoo xam ne hôpital biñ bi nga xam ne dañ ne biñ ko inauguré ak ak léegi ñaari weer la ngeen ñëw benn taalibe ko tabax ñaar fukki hôpital ak i dispensaire ak i poste de santé am nañ ko yoo xam ne ci xidma seen benn taalibe bi nga xam ne moo ñu mujj invité añ nee na moom ba muy dugg ci biir xidma benn fabrique buy defar gàttu la am léegi mi ngi ci ñaar fukki fabrique ak benn ak fanweeri supermarché waaye weer at men weer un million dollar lay joxe addiye par trois mois yu ne ci biir xidma ba ñu demee salle de conférence yi ñu yóbbu ñoo gën a lig ci salle de conférence yi nekk fii tey ci méridien ay traducteur lañu yor ci biir tànn ñëpp ci biir xidma lañ bokk maanaam ay rajo ci boppam maanaam ab village ca lañ ñu yóbbu ne lu lii lépp lu jëm ci communication la am nañ lu mat ñeenti seen télévision ci biir Turquie am nañ benn ñaar États-Unis am nañ benn France am nañ benn Belgique journaux yi ñaari ñeenti journaux yoo xam ne lépp ci biir ma lay liggéey ñoo financé maanaa yoon wooye ñu demee nga xam ne ñaar téeméeri réew ak benn ak ak ñaar téeméeri réew ak juróom fukk teew na eh, ñetti téeméeri réew teew nañ fa maanaa nga xam ne lañ lañ lañu lañ lañ ca dépensé juróom benn téeméeri million ci franc CFA moom lañ moom lañ dépansé ca nganale ga ak ak ñañ fa invité woon nga xam ne euh, alquran maanaam al i'jazul quran alquran wal ulumul hadith moo nekkan thème bi maanaam nga xam ne ñeenti journal ay jeunes journaux yii tey yoo xam ne ay organe de presse lañ ñoo ko financé ci ci ci cadre xidma ñoo invité borom xam-xam yooyu liggéey loo leen juróom benn weer ñu def ay apas yu yéeme ci maanaam diggante alquran ak ulumul hadith ulumul hadith te loolu lépp ci xidma la muy loo xam ne maanaam Abdou Aziz kebe ñoom ñi deman ak Moussa Fall ñoom ñun ñoo doon wax sax niyaabatan anni ne leen nun da ngeen noo jàngalaat ndax lii ngeen yor muy xitma nun suñu jàmbaar yi ja ci réew moom muy Sénégal ba mu ko conceptualiser ak bi seen mois bi judda mat a téeméeri at te nii nga xam ne ni ni ngeen ko defee ba mu la ko defee séddale borom xam-xam yi séddale liggéeykat yi séddale jàngalekat yi séddale ñuy def daawa kenn ku nekk ca ba ngay liggéeyee seetal nag nun ba ko sëriñ bi ba léegi bu nu toppan loola ba léegi fan la ñuy àgg ci xidma te Serigne Touba nii la ko defee woon kenn ku nekk mu di la liggéeyloo ci biir cadre li nga man ak fi nga mëne waaye lépp nag nekk intérêt yoon mu mais dañ koo organiser nag dañ koo organiser ndax dañoo fexe ba lañ ciy jox ci biir ma nag day am transparence bu leer ñoom jaaxle nañ ci nun maanaam yoon woo xam ne mën naa dajale lu ñuy tuddee fukki milliards ci benn barab nan la koy jëlee rek di ko dugal ci biir banque nag saa yu soxlaa rek di ci koppati di def loola ñoom bu fekkee ne benn taalibe mën naa joxe mën nañoo daj mën naa dajale ñoom trois milliards ñoom mën nañ koo daj dajale na ci benn bat dañoo wax ne léegi kat bu fekkee ne njabootu Cheikh Ibrahima Fati gi ci Darou Moukhty am nañ lu war a mat ñaar fukki taalibe yi borom daaru wala fanweeri taalibe yi borom daaru yoo xam ne boromi alal la yoo xam ne mën nañoo dajale deux milliards dañuy wax ne deux milliards yooyu bu ko dajalee rek ni nañ ci tabax jumaa wala école déedéet deux milliards yi nañ ci seet benn fabrique wala benn usine boo xam ne dañ koy tabax fii ci Daaru Muxti muy defar saabu usine buy defar saabu ndax Touba ak Daaru Muxti buñ seetee liñ fiy consommer saabu ci études yi weesu maanaa Sénégal gépp boo ko dajalee maanaa li ñuy saabu bi ñuy fóoti amul parce que yére yi ñuy sol a tax kon tey bu fekkante ne tey li lépp luñ soxla woo ci saabu tey Touba ak Darou ku du ko jënd fenn nañ tabax usine saabu dama cee joxe misaal rek nañ ci tabax ab usine boo xam ne tey li muy produit localement sax tey clientèlu Darou ak Touba képp doy na sëkk. ñu si ci lu war a mat ñetti téeméeri gone ci gone yi Darou Moukhty ñu am am xëy at men mu nekk chiffre d'affaires ba nag bu ñu seetee bénéfice ba nag ñu di ci financer projet yi ndànk par ndànk xaalis di liggéey mais di jiitu France waaye bu ñu jël xaalis ba lépp nag dugal ko ci wenn sëmb mu jeex tàkk ñuy dajalewaat di laaj parce que ñoom loolu lañ loo seen xidma loolu lañ ko organisé milliards yi yu ñuy dajale ñun di ko defee dañ koy ubbi ay banque banque islamique embauché ay cadre yoon wi ñu demee ne ay Lamine Mbacke ñoom ñu nekk ci diriger banque boobu yeneen doomi yoon wi nekk ci nekk ci ay secrétaire di liggéey léegi nag la cay bàyyi ci ay bénéfices yu banque bi di financer projet moo xam jumaa la moo xam jàkka la moo xam école islamique la ñu di ko ca def ñoom foofa lañu jaar muy loo xam ne rek bu ñuy nafaraat xitma ak ni ko Serigne Touba organisé foofa nag la war a delloo muy li ñuy dajale ñu feet nag nan lañuy ñuy nañ la delloo ci Serigne Touba nan la taw siiwal xitma jàngkat yi liggéeykat yi ouvrier yi pourtant loolu. boo seetee Serigne Saliou ci biir xelkom xam nga xelkom madrasa la boo xam ne boo gisee Serigne Touba bi bi Serigne Saliou bi mu ko taali bi mu ko bi mu ko bi liggéeyee dafa wax ne xelkom gii dama ko sanc ngir fa séené fee jàngale na Serigne Touba daan yare ak a jàngalee seetal wax boobu mais ñan la doon jàngal loola ngir fas yéene fee jàng ak roy sëñ Tuubaa ca nam daan jàngale ak nam leen royee fas yéene cee roy sax la wax te suñ boo seetee programme ba nekkan xel koom suñ saaliwu indi ko fa muy lam ko doon def même ndok gi eh, got gi mu njëkk a sanc lam def xel ko gi mujj sëñ sanc programme bi benn la mës a soppeeku kon lan moo ci yees mooy la Sëriñ Tuubaa daan def ci biir daaray tërbiyaam nga xam ne daaray tërbiya dañ fiy jàng xam-xamu diine jàng fi alxuraan jàng fi métier defaroo ci wàllu jikko ba boo fi jógee lépp da nga koy mënal sa bopp loola la ko doon jàngale. ñan la ko doon jàngal kilifay diine yi nga xam ne dañoo yor ay daaray tërbiya te war a roy ci Serigne Touba ñoom la doon jàngal loola. moo waral at mu jot tool ba mu fa defoon at mu jot bu bee mu woo Darou Moukhty bu bee mu woo Darou bu bee mu pour kenn ku nekk ñëw inspiré wu. gis Serigne Saliou ni mu organisé daaraam yii ñuy mokkal alxuraanul karim ba bind ay kaamil ñu jàng xam-xam ba téeri taalif ay téeri ci usul diine usul fiqh ak usul diine muy Serigne Khalil ñoom ñii ak ñeneen ñoo xam ne tey xeeti métier yépp dañ ko maîtriser nekk ay mécanicien nekk ay électricien nekk ay maçon lépp nga ko woon kon loola la doon jàngale ndax Serigne Touba daaraam noonu la melal Serigne Saliou dolliwaat na ca liggéey bañ fa doon liggéey bu ñu waree móol dañuy yéene ne kat sëñ Saaliw daa soxla ay móolkat móolkat tubaay Tuubaa yépp dem móol lañ soxla woon buñ nee dañoo soxlaakat tabax ñu xëy ne maçon yi Tuubaa yépp kat dañ dem def fondation ya yëkkati ba mu raase buñ soxlaa kuule ñu xëy ne maçon yépp nañu dem noonu dañ tabaxee xel ko loolu yi nag mooy li yoonu murid soxla woo infirmier yi médecin yi ministres yi kenn kuy nekk ci sa compétence ba nga am te nga war a defee sa xidmate yàlla rek tax nga di ko def loolu bu ñu ko organisé woon continuer ko sëñ bi defoon weesu nañ foofu loolu tey téere bi andi naa ci benn téere boo xam ne Seexuna Abdou Wadoud laa ko jox nee na ma noppi na jox na ko Samb sa waaye nee na ma téere ba dama ko liir sama xol bi dafa jeex ndax li Serigne Touba andi lépp théorisé woon ko lépp pratique ko waa ji dafa mel ni moom la copier. ba noppi nag am ci résultat boo xam ne kenn fi ne yaawu sari muy école bi gën a école privée bi gën a am maanaay ci Dakar fii ne ñoo ko moom at mu jot bac yi noo mën a def ñooy jël première léegi ci Dakar ci Sacré-Cœur te at bi yëpp am nañ ko fa ñoom xidma seen lépp ci ma lañ ko tënk keroog bi ñu demee kooku ñu mën a invité góor gi maamam ji jur baayam am na juróom-ñett fukki at bi àggee ñu def nii dokk bi la jëw jël bi ñuy daal defe moo jóg servi ñu kenn ku nekk mu jox la benn gàttal ak tàndarma doog a toppam toog a ne xit ma lii la ñuy sant kenn ku nekk dangay ngay liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ bi képp laaj sa doole. même dem na ba majaan yi ñuy tuddee murid yi ay dof lañ principe la ci ñoom fatulaay da leen ne ngir nga bala nga mën a raw say morom ci wàllu ma maanaam booy joxe sa alal ci yoon yàlla ñett bokkut ak yow xalaat dañuy jàpp ne dox nga. booy liggéeyee ci yoonu yàlla ak sa kër sa tool sëriñ dañ lay jàppe ab dof li fekk qualifié la dof rek mënoo réussir ci xidma xam nga loolu lañu doon doon qualifié murid di ay dof lañ te ñoom dof ndox kooku muy ndox ci li nga gëm ba mu jaral la lu ne dañoo wax ne ku ku ku yóru doo àgg fa nga war a àgg seetal ma yooyu yëpp nun noo ko moom waa ji mi ngi dund fii na ba léegi ma nga Amérique léegi bu ñëwee ci pour euh, dawaabitu xidma des ci kon xitma sëñ Tuubaa daf ko wutal nag ay dawaab ndax ndax xitma dafa nekk tarbiya ruhiyya boo xam ne dafa war a defaral nit ki addunaam defaral ko alaxiram yar ko ci wàllu yàlla moo tax nag ngir nag mu nekk liggéey boo xam ne liggéeyu islaam la dafa am ay dawaabit yoo xam ne mënta ñàkk ak i maayir mooy ci biir dawaabit yooyu mooy alal ji ngay liggéeyee xitma Sëriñ Tuubaa da ko nangu activité boobu dafa war a nekk activité boo xam ne bu dagan na masruux mu baax la war a doon Sëriñ tubaa ci biir majmu'a ci biir xatu vingt-six vingt eh, ñaar fukkéeri xat ak juróom benn Sëriñ tubaa lim na ca yoo xam ne mënta dugg ci biir liggéeyu xat ma muy luubal alali jàmbur tey ñu dénk la ak kees wala ab société wala ab entreprise ngay roñ rek di indi di yët sa sëriñ ba société ba daan wala kees ga kii nga naan maa ngi ci liggéeyal yàlla maa ngi ci liggéeyal sëriñ bi yóbbu naa ko Touba wala yóbbu naa ko Darou Moukhty sëriñ Touba nee na doo ca am tus ci amal xiyaam lu dul ay duma beneen bi ci des mooy phénomène bee xew Ndakaaru tey ponkal mu mën a ub làmb yor ay këll ak ay bool wëreelu di fekk ay nawlay gorom fa ñuy liggéeyee di leen laaj donte sëriñam la ko yor donte xidmale dogal sëriñ Tuubaa nee na soxlawuma ko sama xidma du ca amub yool mukk ma nga ca ma nga ca mañ ma wa su'al bila ajati sadida su'al bila ajati sadida ponkal moo xam ne amul benn handicap mën naa dem ca marché jaay mën naa dem ca tool ya liggéeyi mën naa dem ca foor ba yalwaan yan eh, yanwaani même mën naa laxasaayu sax dem bëri ji kon saa yu xëyee nag di gisewu yor ay këllam ak ay boolam di fekk nawlay goram yooyu liggéey naa leen jox leen ma ci lii ngeen di liggéey donte ma ne da koy jox ab sëriyam da koy yóbbu du ci am tus ndax yoon wi alquran dafa wa an laysa lil insaani ila ma saa bamba ji wax ne jëpp jël mooy bàkku bamba ji waaye jëfal yow mii man ma jël déedéet bamba ji bàkk yu mooy jëf jël li nga jëfal sa bopp moom ngay jël waaye fekk sa nawle gor bu am ab sëriñ ni ko amee di liggéey di ko yët yow nga fekk ko fa mu koy liggéey naa ko jox ma ci lii ngay liggéey man ma yët ma yóbbu moom bu la ko joxee bu ca tuyaaba dee am moo koy am waaye yow mi nga xam ne man ngaa liggéey amoo lenn ngànt te liggéeyoo doo ci amee tus kon loola it muy liggéey bi nga xam ne alal ji nga xam ne amewoo ko ci yoon muy li nga luubal ak laaj boo xam ne muy ñoo ñu di wëreelu laaj Sëriñ Tuubaa nee na seen alal mënta dugg ci xidma wala buñ ca duggee lañ ci seen du ko am duñ ko ca am beneen ba ca des mooy jëpp naka noona jënd benn kayitu paie bi gagné dix millions wala de millions ne naa ci jël un million wala téeméeri junni yóbbu ko ci jumaay Darou Moukhty ja ñuy tabax defee ne boo ko defee la ca des lépp dana laab Sëriñ Tuubaa dee déedéet alali loterie ak alali carte képp ku ko dugal ci wàllu yàlla dañ la koy delloo Sëriñ Tuubaa wax na ko ci yaa na xusul xalaala watrukul xaraama faltatu bil waraa'i bil maraama man axasal alaala arda rabba amal xaraamu fa huwa yurdil xibba ne alal ju liwut riba ak caaxaan nee na saytaane ak ñi saytaane gemb ñoom nga ca mën a am seen ngërëm waaye mënoo ca am ngërëmal yàlla mënoo ca am ngërëmal nitu yàlla kon loolu lépp itam mën mënta dugg ci biir ma wala boo ko ci dugalee doo ca am njariñu xitma beneen ba ca des mooy jëmmi liggéey bi muy activité bi mën naa nekk activité boo xam ne masroa lay doon mu baax waaye nag dugal ca loo xam ne tax na ba mu xajamal da cay génne ba du mënta dugg ci alalu xidma muy man ngay jaay waaye ci biir njaay mi nga li yoxis am ay produit boo xam ne danga ko doon jaay am ci stock bu mag mais primé na weeru koor jot parce que weeru koor wi danañ ko soxla wala màggal daaru mu jëp nga xam ne kay lii dañ koy soxla parce que tomate la te lépp loo am ci tomate ak déwlin màggal daaru mu ti ngi jub dañ koy soxla tige ba ca nekkan di la xamal ne jeex na kat nga ne ko dindi ko jël tige yu bees teq def ca exposé ko nit ñi jënd ko nga jaay lañ ko ci prix lu bees kooku itam lu araam la loo xam ne loo ci amee itam boo ko dugalee ci xitma it doo ci am la nga bëgg wala tey nga fekk loo xam ne contrefaçon la du original ngay nga nga jël ko jaay ko nag sa naw la gor ci prix boo xam ne prix original la am ca ay millions yu dul jeex kooku itam loo ca def ci biir jumaay borom daaru wala jàkkaam wala nga jox ko seen seexat yi du doo ca am yoolu ma doo ca am ngërëmul yàlla ak ngërëmul sëriñ bi yooyu yépp tey naka noona ci biir dawaa biti xitma mooy xitma bi ngay def itam waxtu wi nga koy def wërta jaar sa diggante ak ak lan ak jaamu yàlla loolu yaakaar naa borom dëkk bii royukaay la ci sëriñ Basiiru Mbàkke Ibrahima wax na ko Cheikh Ibrahima Faty lépp loo ko masaa defal bu weeru koor wi ak day dajale mbooloo mi ne leen képp koo xam ne mën ngaa boole liggéey bi ak woor weeru koor boole leen ndax lu baax du doy waaye képp koo xam ne nag mënu leen a boole demal woor weeru yàlla wi ba mu jeex nga doog a ñëw liggéey waxtu julli jotee day wax ne lépp lu waaye nekk na ko bàyyi te kon sarti xidma it bu dee xidma bi ngay def ci doole yi muy nekk sa toolu sëriñ wala ci biir service su sëriñ wala service su jullit yi bu waxtu julli jotee loo mën a na jàpp wala waxtu jaamu yàlla da ko war a bàyyi te dem liggéeyi soo ko defut nag moment ba ngay liggéeyal sa sëriñ ci waxtu woo xam ne julli tardé na sëriñ Tuubaa wax na ca lam ci wax man istaxalat as-salaatu anil ibaada man istaxalatul ibaada anil ashyaa'i intafa bil ibaadati wa bil ashyaa'i waaye wa man shaxalat nag al ashyaa'u wa man shaxalatul ashyaa'u anil ibaada aw anis salaati fala yantafi'u bil ibaadati wala bil ashyaa' képp koo xam ne waxtu jaamu yàlla agsi na yaa ngi yooyu nekk ci service xidma di ko defal sa sëriñ wala nga di ko defal jullit yi waaye xam nga ne service yàlla moo jiitu lépp nga bàyyi loole nga doon def dem ca jaamu yàlla ga ba mu jeex nga doog a dellusi yàlla dana la fay lam digg ci jaamu yàlla liggéey ba nga doon def it barkeel ga ak la nga ci doon séntu lépp yàlla dana la ko ci defal waaye képp ko def safaan ba nag muy nekk ca liggéey ba ba mu jeex nga doog a dem di julli ji boo jullee it la ci yàlla digg du la ko fay loolee nga delluwaat it barke ba ba nga ci war a am yàlla dana ko rëcc njariñ la nga ci amoon tax yàlla mën na ko def muy muurum kaneen ak leneen kon kooka it la ca boo mooy xidma bi nga xam ne daa jëm ci sayxul murabbi sayxul murabbi bi nga xam ne moo war a jariñoo xidma nag ne nekk sëriñ boo xam ne nag mboolem muwaasafaatu sayxul murabbi day daje ci moom ah muwaasafaat ya nag bari na waaye sëriñ bi tudd na ci yu baree bari nee na bu mu nekk koo xam ne dafa mbubboo ak cër yi rek ci ak colom ak comportement di dund ci ak cëriñ mais dundalut ak cëriñ kooku nee na àddiye mooy koo xam ne wa baax du um tara u sa taamumi mu tawi jarax si ma ak talasumi tashabbu'an biro asa i saali in man am um redal jalil kula in waye suru zuuda waye suru zuuda waaye walam yaxsud bihi waxtilaasil maali sëñ bi nee na faltante bi kooku wërta wërta jariñoo xitma sëriñ bi nga xam ne day feeñal ak sëriñ ci comportement di feeñal ni ku dëddu yàlla ku ragal yàlla waaye jublu ci lu may alal addi nit ña la soxla sëriñ bi nee na kooku sëriñ boobu wërta jariñoo xitma mu andi nag melokaan yi nga xam ne lenn ci melokaan yi nga xam ne ñaar ci melokaan la ci uqa téere bu yéeme la bëgg naa wafaawu liggéey lii xaaj docteur Xaadim Mbàkke bu IFA wax dëgg la tasawuf dëgg dëgg dëgg dëgg nag ak arkaanu tasawuf dëgg dëgg dëgg Sëriñ Tuubaa ni mu ko feejal ci oqa daanaka feeñala ci beneen téeréem ci gàttal demee da fa fekk ñaar fukki melokaan yoo xam ne moo war a daje ci say sëriñ bi nga xam ne moo nekk sëriñ dëgg yooyu ñu teral ko ci turu islaam yooyu ñu liggéeyal ko yooyu ñu jox ko addiya danañ ci tënk rek ndax euh, waxtu wi dafa jeex waaye dégg nga ma ngi laa ñaan kulun minal xaw mi shaykhun aalimun wari'un min um rabbin bi askaarin wa alaati nee na kenn ku nekk ci góor yàlla yi borom xam-xam la nit ku sàmm la koo xam ne lépp loo xam ne ab lënt la du ci dugg du ci dugguloo kenn am na ci ñoo xam ne ku ànd ak ñoom danañ la tarbiye ci jox la turu yàlla wala àggale ci yàlla am na ci ñoo xam ne soxlawul loola day mel ni jàmbaar ji tëddan fii muy sëriñ Abdou Khoudoss rek ak ñu baax nga xam ne jëmm ji jëmm jëmm ji képp tey boo toogee boo jàkkaarloo ak moom képp dana la tarbie bi xaal moom ak sëriñ Abibu comme la ci sëriñ Abdou euh, Abdou Samad bu sëriñ Abdou def na ci ñoom xasiida gu neex sëriñ Abdou Samad bu sëriñ Joye bu sëriñ Abdou Xaadir jëmm joo xam ne soxlawul sax mu di la digal wala mu di boo toogee ak moom képp di ko observé lépp lu mu wax wala mu def lépp sunna lay doon dalay yar ci ay comportement am ak i defiinam ak i waxiinam moom la Serigne Touba min umu rabbin bi xaalaati bi askaarin wa xaalaati min umu raqin bi xaalin waxdaha abadan min mu rabbin wa raqin bil ishaaraati am na ci ñoo xam ne dañoo boole di la tarbiya ci xaal ak di la tarbiya ci seen i wax di la tarbiya ci seen i jëf mu ne kullun xabirun bi adwaa'il quluubi ma an yakfi muridina anwaa shaqawaati ay sëriñ lañ yoo xam ne jàngoroy xol yi dañ koo xam ba taalibe bu ànd ak ñoom bu nekk feebar ba nga yor te boo teqawut ak moom doo am gërëmal yàlla dañ koy xam di def seen yitte ci teqali ko ak yow xoolal kulul xabirun bi adwaa il qulubi waaye duñ ci yem de yakfi muridina anwa ashaqawati kenn kuy nekk da ngay am compétence ku sëb taalibe bu la fréquenté ñaari yoon nga xam jàngoro ji ko mën a gàllankoor ba am gërëmal yàlla waaye da ngay am capacité ak compétence it mën a taxaw temm ci ko ci jàngoro jooju karimun taqiyun suhudan wasaqan yumti nasihata lil ba kulil bariyati kenn ku nekk borom xam-xam nga waaye ku tabaj ci xam-xam nga ku tabe sa njub nga kook waxtu wu nekk yaa ngay leeral nit ñi di leen laabiré ci li leen di may gërëmul yàlla yubdi tariqata ahlilaahi waadihatan lil muhtadini jami'an bil fuyoodaati ñoom de doo dem ci ñoom ñu di la wan seen darajay baay wala seen ma maqamam bàyyi wala judda leen wala seen seen seen bopp wala seen juddu waaye boo ñëwee yàlla mi la boole ak ñoom ak yoonu yàlla wi lay yóbbi ci yàlla lañ lay wan yubdi tariqata ahlillahi waadihatan lil muhtadina jami'an bil fuyudaati doo dem ci ñoom ñu di leen wan ñu di la wan seen bopp wala ñu di leen wan seen maam wala seen baay déedéet li la boole ak ñoom mooy xam yàlla ak yoon waleen di yóbbu ci yàlla moo la boole ak ñoom Serigne Touba nee na moo tax boo ñëwee loolee la boole ak ñoom cap ca lañuy moom lañ lay wan yubdi tariqata ahli la iwaadi atan lil muhtadina jami'an fil fuyudati mu ne yam on anil qalbi raynan qad yudannisuhu mahwal muqashili han sabi najasati noonu moo tax nee na ni saabu di dindee tilim ci ay yére nee na seen xam-xam boobee ak seen laabire googee ak seen leeral googee noonu lay fóote mboolem tilim ak ayib ju nekk ci jikko ak xol ba mën koo gàllankoor ba du àgg ci yàlla ca la waxee nag ne ulaayikal qawmu laa yasqa jalisuhumoo is yaktiboonal muridiina saadati nee na ñooñu gaay de doo jóg mukk dem siyaare ji leen wala nga toog ak ñoom ba di ko rëccu ndax jataay ba lu gàtt gàtt lu lay yóbbu ci yàlla ak lu lay fegal musiba ak ëllëg rek lañ lay wax ca la waxee ne kon Touba li abdin jadoo nga ñëw de xoolal fi mu andi Touba gaay dañ koy wax cëkkët dañ koy wax cukket fee naara Touba texe li abdin ñal ab jaam muridin muy joxe addiye di def nangam di def nangam te xoolal xoolal ñim wax ne xoolal lii ma la ci dundal képp ni mu te ñaar fukki jikko ak juróom la ci lim ci uqal xoolal li ma la ci limal lim gàtt rek mu ne la gaay yu mel nii ñooy ñoo xam ne ulaykal qawmu laa yasqa jalisuhum isjektiboon al muridina saadaati kon nag tuubaa li abdin muridin saadixin lahumoo tuubaa texe li abdin ñal na ab jaam muridin bu jóg jëm ci yàlla saadixin te jóggam jóg jëm ci yàlla di lu dëggu ci moom ndax la ko yóbbu ci yàlla lépp ma nga ca la koy tee ak ci yàlla lépp moytu na ko ndax suubu na ci yoonu jëm ci yàlla waaye ba mu ci suubu it awantéeri wut di coomu commi ndax boobaa kat mën naa am ku ko déwiyee ne ko fii la waaye da caa boole ànd ak gaa mel nii nga xam ne ku ànd ak ñoom doo déwiyee ndax duñ la bàyyi ngay déwiyee waaye bi nga àndee ak ñoom ba noppi it bañ féete la ku mel ni fii yow it am nga ngor bu toll ni yow it am koo leen féete mooy lan bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati kon lii moo lay may tubaa da ngay nekk murid bu jóg ne da ngay jëm ci yàlla saadiq loola it bu mu doon wax kese waaye na am lu ko dëggal la koy dëggal mooy la lay yóbbu ci yàlla nañ la gis nga di ci xëy di ca gont la lay tee ak ci yàlla nañ la gis nga moytandiku ko boo ne man damaa bëgg teraanga kat yuj àdduna waaye saa yoo xëyee laxasaa yi dem ca marché ba wala dem ca tool ya wala mu jaral la sax dugg ci biir gaal yi dem Italie di yendu ca biir géej gi kooku bu ne murid saadix laa ci teraange àdduna ñu gëm ko ndax la ko koy may ma kon nag murid saadix ci wàllu yàlla it noon yi ngay met ci wàllu yàlla la lay may yàlla lépp da nga cee nekk la la koy xaj nga moy ko waaye boo ko defee ba noppi ànd ak nag gaa yu mel ni yii loola moo lay may kon kon mooy kon loolu mooy dawaabit yi nga xam ne moom la tudd ci maanaam li may nit ki xitma e, ba loola jeexee nag mu doog a ñëw ci njariñ li mooy li ci mujj mooy tombe xam naa ne ak waxtu wi jot ndax bariwut mu ne ama tasadduqu ma al infaqi fa jama al bi ittifaqi nee na jël sa alal jox ko way néew ji doole yi ak infaax mi nga xam ne ci xit mooy mooy xitma muy dépense sa alal ci yoonu yàlla muy muy financer ay projet yi jumaa ay jàkk nee na boole gi mu boole yiwu at na ak yiwu àllaaxira nee na loolu kenn nattablewul ne mu ne ka kullima yakunu nafxul muslimin wasilati rahimi aydan kulla in muy lépp loo xam ne lu amal njariñ jullit yi fu ci niñ ko détaillé woon ci xidma nga di leen ci jariñ sa kemtalaay kattan nee na loola aw yiwam ak tuyaabaam yëmut fenn ndax nee na waxii in xadara yawmal baari wala yawmul baari wa duriba siraatu fawqa naari wa kaabatal wara jawa xumma naata munaadin ayna ahlul xitma nee bis penc bu tàng ba bu ñëwee bañ jël siraat bi ko ko ci ñaari péey jaxanama muy sawara kenn ku nekk tiit xamoo ajjana nga jëm xamoo sawara nga jëm kenn ku ne jàq Sëriñ Tuubaa nee wax nañ ne li ñu dañuy dégg benn sonorisation bu xumb am koy woote naa na ahlul xitma ana ñu doon liggéeyal lil muslimina fa ajaaboo ajmain ñoom ñëpp ñu ne noo ngi nii fa yu umaroona lil jinaani musriin kon loolu doy na sëkk ci njariñul xidma bu yowmal xiyaama dañuy wax ñan ñoo doon liggéeyal jullit yi ci seen alal ci seen xam-xam ci seen doole ñu ne ñi ngi nii ñu ne leen yéen amuleen luñ leen di laaj ajjana bi an yuqaaluhum dul janna bi xayri mihnatin wa xayri fitna lu dàq loolu bi an yuqaal lahum dul janna bi xëyri mihnatin wa xëyri fitna kon loolu doy na sëkk dugg leen àjjana kenn du leen isaab kenn du leen laaj kon mu mel ni kon njariñi xidma kenn mënu koo lim ah li nu ci yàlla defal it eh, wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu doy na sëkk rek ndax eh, bi ñu waxtaanee ak gaa yooyu ma loon waxal bañ delloo ca biir kër ga dañ ma ne ah neexut ba neexut nag waaye am na ci sax benn gambiyee boo xam ne nee na dana def teesam ci xidmatul muridiyya ndax moom dafa ne fatulaay góleen mii moom sax yéem na ko waaye muridi moom nun noo ko gën a yéem mu ne ma man man même gars yi sax ñi ngi wax ndax Abdul Aziz eh, musaa Fall dama wax ne ma léegi nañu organiser benn ziyaara boo xam ne kilifa yi yoon wi lañuy tànn ay nit na ko organiser jël nag opérateur économie yoon wi ak milliardaires yoon wi yóbbuleen bañ gis li ñuy def Gambien bi ne ma déedéet yéen li ngeen def Sëriñ Tuubaa li mu leen wan mënatu leen a gis mu ne ma nag ndaxit nag da ngeen a xir waaye tàmbaleel Touba tàmbaleel Njaareem jumaa ji fa nekk ak kañ liñ ko fa def ñu ko fa def ma duggal Touba pénc ya fa nekk lépp. tàmbali ci jumaa ja ak jàkka ya ak jàngukaay ya lu ko fa def xitma demal fu mel ni Daaru Muxti deuxième biir du Sénégal la ko liggéey lépp ba mu toll ne ak la fa nekk muy jumaa ja ak jàngukaay ya la fa nekk lu ko def xitma ñaata dëkk la borom Daaru Muxti sanc boo fa dem benn bu nekk fekk nga fa loo xam ne xitmaa ko fa def borom gaawaan noonu mu ne ma nag da ngeen a xir waaye yéen ñiit kat xitma mii kat liggéey ngeen ci loo xam ne kat mën ngeen ko wane ko waaye wax na dëgg ma ne ko nag wax nga dëgg ndax nun fi mu ne tey turki yi bu ñëwoon tey nun nooy noqade weeru lëm maanaam saa yu ñu xëyee ànd ak ñoom di dox ba jant soo di leen wan loo xam ne njabootu Xaadimu Rasuul ñoo ko liggéey ci xitma dafa tollook nag li nu li nu am ci biir xitma ak njabootu Xaadimu Rasuul ni ñu nangulee Xaadimu Rasuul suñ ko organisé woon danañ liggéey lu ëpp loolu bërki démb rek yaa ngi dégg ci jumaa ji ventilateur yi euh, climatiseur yi ak yañ fa def nga dégg ñu naa la juróom-ñaar sept cent millions ñii naa six cent millions benn taalibee ko joxe daaw ci màggal Tuubaa rek da nga ne Cheikh Bass wax déwi màggal gi buñ koy estimer léegi day mat ay six cent millions ñu naa la ñaari taalibee ñoo ko joxe léegi nag ñoom lañ wute ak ñun loolee nag dañ koy jël investir ku ci loo xam ne day mën di joxe loola lu toll noonu ba noppi ba des fa mënoo mën a embaucher doomi yoon yu amutoon xëy ñuy mën a am lu ñu joxe addi yi ñoom itam seetal ma 3 millions yi nga jël investir ko ci lenn nga ubbi ci benn fabrique fii ci Darou Moukhty embaucher ñaar téeméeri doomi Darou Moukhty kenn ku nekk di am salaire boo xam ne weer wu dee bu am lu mu yore bàyyi waaye man a am lu mu joxe addi ah loolu sëñ bi affaire bi foofu la ne moo tax nag il faut ñu il faut nag yëf fii am na solo waaye il faut ñu jéem a te du soxla woo ñuy jéggi fenn lenn na ko Sëriñ Tuubaa organisé woon rek te la ñuy dellu ak doomam yu baax yi kon lii rek mooy li nga xam ne moom lañ doon tënk ci wàllu xitma wasalaamu aleykum wa xeeti laaj la waaye xam naa damay xare am na am na bari waaw waaye xam naa ne ndax luñu dem ba dem ko borom daal tontu ko waaw ba tey su la waaw ndax am ñaari minute rek yaa xam moo ah? moo des ah kon nag ba kon nag ni ñu doogo bu nee foofu jërëjëf docteur Khadim Sylla ci waxtaan wa am solo bii nga xamante ne moom nga ñu baaxe tey yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi tey am nga gis-gis bu leer ci li nga xamante ne moom la ñuy tuddee xidma ci yoonu murit am nga tamit ay bind yoo xamante ne tey indilaat nga ñu ko ñaax na ñi nga xamante ne xamoon nañ ko fàtte ko fàtte li nga leen ko ñi nga xamante ne xamuñu ko tamit xamal nga leen ko tey jii nii waxtaan wi yaakaar naa ne am na solo am solo goo xamante ne xam naa ne bu fekkante ne sax waxtu yi may nañu ko ban ñëw ci laaj yi nga xamante ne moom la fi mbokk yi sàkku ndax laaj yi xaw naa bari waaye nag euh, li des waxtu yi comme dafa xaw a néew euh, li ñu def rek mooy incha allah bu fekkente ne waxtu wu doog noppi na rek incha allah sëñ bi dana tontu ci laaj yi kon képp koo xamante ne am na laaj boo xamante ne laajoon nga ko yaakaar naa boo ko dégg dégloo ci rajo yi rek wala nga topp ko ci internet bi wala ci CD yi incha allah da nga déglu da nga dégg tontu li nga xamante ne moom la sëñ bi indi ci laaj yi nga xamante ne moo fa maa ngi ñu jéglu rek ci boppam moo xaw a gàtt comme li ci def bëriwut euh, loolu moo tax yaakaar naa duñ mën a tontu laaj fi jotaay bi waaye incha allah euh, bu sëñ bi buñ dogoo ba noppi rek allah laaj yooyu yëpp incha allah sëñ bi dinañ ci tontu. Euh, ñu jéggul si mbokk yi nga xamante ne andi woon nañ fi ay laaj yu jëm ci wàllu fiqh bëggoon nañ ci tontu tey jii waaye yooyu fal yadhaku wal auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim uh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd yi nga xam ne ci lañu nekk muy chahru ramadan mubarak uh, di sant bu baax sunu waxtaankat bi nga xam ne moom la tànnoon ci thème bu am solo bi muy xidma mel na ni mbokk yi déglu nañ ko bu baax laaj yi bari na waaye dañ ciy jukki yenn laaj su ko defee mu tontu ci euh, gannaaw bi nga xam ne waxtu waxtu wi xatoon na te ñu digoon leen ko euh, Sëriñ Xaadim kii nee na day laaj wan yoon nga yaakaar ne buñ ci jaaree xidma gën a gën a amaat gëdd bi mu amoon ci jamonoy sëriñ bi. Euh, jërëjëf bismillaahi yoon wi day moom weesuur rek. maanaam dellu ci njàngalem sëriñ bi référé wu ci bayit woo xam ne mel na ni alwafa mi bu agsi fi mu agsi tey ak li mu doxal dafa référé wu ci bayit wu mel noonu mooy sëriñ bi bi mu liggéeyee liggéey bi mu liggéey ba noppi ngir aar ko ak sàmm ko dafa am ñaari bayit yu mu wax muy wahab lana zuriyatan tuddiimu al amala saaliha ya xatiimu sunu borom maa ngi ñaan nga may ma man ak ñi ànd nag man di liggéey wahab naa la wax waxut wa lii man ak ña ànd nag man di liggéey ñépp nga may nu ay sët yoo xam ne liggéey bi ñu doon liggéey buñ demee ba nekkatuñ fii danañ continuer di ko wéyal zuriyatan ay sët yoo xam ne tayyibatan tayyibatan dañuy nekk ñu set becc mu ci ci lépp loo xam ne lu mën a gàllankoor ndaw tujaddidu ñoo xam ne liñ fi fekkan lépp ci loo xam ne nun ñi leen jiitu dañ koo defan danañu ko yeesal ci aar ko ba du yàqu waaye aar ko it ba du wàññi ko waaye duñ yem ci loolu de tu jàddidu waaye tej teexitu dañuy def ijtihaad nag ci lépp loo xam ne jamono laaj na ko ci luñ ca war a dolli ñu dolli ko ci yaakaar naa alwafa mi liggéey bi muy liggéey fekku ko fi woon waaye fekkan na diirub borom daaru sancee dëkk bi lépp a ngi fi woon bim sancee dëkk bi rek ñëw rek ba ñépp toog ku gàddaay ànd ak moom walla ku fekk fi ku ko fekk si ku nekk doom janga yor te toll mu toll ci jàng alxuraan wut na ay daara ak jàngalekati alxuraan yoo xam ne loolu dong mooy seen liggéey yoo xam ne ñoom foofa lañuy defee defee ma sa doom joojee mën na faa jànge waaye noonu it la amee woon ay borom yi xam-xam yoo xam ne yu gàddaay fekk si ko fii yoo xam ne ñoom it képp koo xam ne sa doom dafa toll ci war a jàng xam-xamu diine moo xam benn fii wala ca koso ci sëñ Mahmoudan da nga fa mën a jàng waaye noonu mu amee loolu képp koo xam ne nag maanaa da ngaa bëgg sa doom nag tarbiyewu tarbiyewu muy daan dooleem ab diir boobu da koy jël maanaa ak dundam gépp jox ko yàlla ak sëriñ bi nekk foo xam ne dana fa am ñaari liggéey yu mu fay def mooy danañ fa defar jikkoom yar ko ci liggéey waaye tokki ko ci nangoo liggéey yel nitu yàlla ndax juróom-ñaari at wala fukki at yoo xam ne sam xëy sam gontu amoo ca lenn bu dee dugub joobay bu dee gerte bu dee sëb boo noppee noona nga cee kee ñu jël ko joxe kon ña nga lay tarbiya ci ngay liggéeyal yoonu yàlla waaye ci diir boobe ña ngay defaale ci yow ay jikko loolu lépp kon boroom dëkk bi noona la defoon organisé wu kenn ku ne am foo féete ci biir xitma boobu kon nit ki nga xamee ne tey alwafa u bi ñëwee moom lam ca féetewoo mu yéen ñi nga xam ne yéenay doom yi nga xam ne dangeen a jàng yéen nga xam ne liggéeyal kon boroom daaru ci biir xitma ci jàng ngeen def alwafa wu yemut ci jàngale am na ci biir membre yu yoo xam ne yor nañ ay daara yu mel ni yi fi seex Ibra Fati sañca sëñ Abdourahman doomam jee continuer di ko def am na ci biir Wafa ñoom Moustapha ñoom ñu ngi jàngale ñu ngi jàngale alxuraan ñu ngi jàngale xam-xam kon tujaat du dujë def ngeen ko muy téye ngeen ndono lool yi ci jàngale nañ daan jàngale ca majaalis ak daara alxuraan ya waaye tëj tey du yëmu leen ca loola mooy jataay xam-xam yi ngeen di def ci weeru koor amu fi woon mais ittihaad boobu mooy gis ngeen ne jamono laaj na ñu bañ a yem rek ci jàng li ci biir daara yi ndax bu loolu amee rek kon lim bi jàng day néew ndax ñi toll ñi am na ci ñoo xam ne moom ci waxtaan yu mel nii rek ci lañ mën a xamee liñ war a xam ci biir yoon wi ci lañ mën a gindikoo ñooñu jox leen occasion pour ñu mën a xam kon nañ ko yaatale noonu ñi nekkul biir daaw itam te njàng mi war a àgg ci moom tey internet ba ngi nii tey ña nekk Italie ña nekk États-Unis ña nekk Europe rek ak Afrique fenn ci waxi àdduna bu nekk tey mel na ni li ngi teew fii tey ndax mën nañu suivre net bi di dégg li ci xew rajo yi noonu kon loolu ijtihaad ko indi noonu ijtihaad boobu indee loolu nag ci wàllu njàng mi na la beneen ijtihaad war a indee laneen it ci wàllu xitma bi muy ñi nga xam ne it ñoom ñoom ñoom seeni maam ak seeni baay eh, eh, maanaa liggéeyal borom daaru ci seen alal ak seen doole la ñu baax woon def nekk ay opérateur économique nekk ay commerçant wala nekk ay baykat yoo xam ne ñoom ci seen alal lañ baaxoon liggéeyal borom daaru waaye du ci xam-xam ñooñu itam nag ñoom it pour ñu eh, eh, mën a mën a mën a tënku ci bay doowu ñoom it dañoo war a def ijtihaad muy war waruñoo yem rek ci eh, conserver wala préserver la nga xam ne rek mooy système ba ñu daan liggéeyale borom daaru waaye ijtihaad bi daf leen di yóbbee daf leen di yóbbee ñu seet nag liggéeyin woowu ñu soppi ko ba mu ba mu gën a efficace nii ñu soppee njàngilin wi ba mu gën a efficace ci loo xam ne wàññiwuñu ca dara waaye dañoo téye li fi nekkan waaye seet luñ ciy dolli loola nag moom it ab liggéey la boo xam ne waxan naa ci biir euh, xitma bi nafsi wa jaaidoo fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum nee naa leen nafs bi ëmb na xam-xam ëmb na doole waaye ëmb na xel itam kon xit ma ci xel ñi nga xam ne am nañu ay xalaat yu rafet dañoo war a conseiller ñooñu man nañoo liggéeyal sëñ bi ci xel muy ci kaw conseiller ñooñu yi seen bopp muy borom alal yi opérateur yi aju ci yoon wi moo xam ci fii la moo xam ci faneen ñu xelal leen ne leen lii ngeen di liggéey kat lu am solo la parce que xam nañ ne yéen a ngi jël seen doole ak seen alal waaye pour liggéey bi gën a am efficacité yi su ngeen ko doxale woon nangam doxale woon ko nangam doxale woon ko nangam même xalaat yooyu conseillers ñooñu ndax ba ñu ñoo liggéeyal sëriñ bi mais il faut nag naka jekk di dafa am ñu leen war a teg ci aw yoon wan leen ni ñuy war a liggéeyee loolu su fekkante ne am na rek tey ñooñu ñu leen di wax mooy ay opérateur économique tey fi ñu toll ca jamono yi rek ñoo ngi doon lim mën ngaa lim tey fii ne ci biir yoonu murid lu gàtt gàtt lu ma téeméeri nit ci biir yoonu murid ñoo xam ne kenn ku ci nekk rek at mel mu ne su wala kenn ku ci nekk suñ la laajee ne la joxeel vingt millions CFA mën ngaa lim téeméeri nit fi ne ci biir yoon yoonu murid ñoo xam ne kenn ku ne buñ la laajee ne la joxeel vingt millions CFA rek fi saasa mën ko joxe mu nekk deux milliards fi sa ñu ne leen deux milliards yii nag léegi ubbi leen ci comme ni ma waxoon nañ ko jéem a xool nuñ koy investir nañ jéem a xool ni ñuy liggéeyale sëñ bi ni mu gën a kii parce que système ba ñee doon def dajale ab xaalis rek financé ko mu jeex ñu dem di laajaat loolu dafa war a yoon wi da ko war a weesu léegi loolu lépp itam nag kon ci gàttal ijtihaad bi alwafaa def ba ndoro li fi nekkan mu aar ko ba yàquwul waaye mu def ci ijtihaad bu toll ni dolli ci loo xam ne tey ku fi ñëw kenn ku ne xam ne lii daal mënu ci woon a ñàkk te rafetal li fi nekkan la léegi ñi nga xam ne ci domaine xitma lañ doon def it ijtihaad boobu lañ war a def ñoom itam préserver li fi nekkan waaye seeti nag yo xitma bii beneen façon bu gën a efficace boo xam ne ci xitma bi ci danañ ko ci mën a def te loolu junjeen nañ ko tey muy organiser ko bu fekkee tey sëñ Cheikh dafa am benn masrox bu muy def fii ah léegi ñu dajale nag mason yi nekk daaru mott yépp boo waa bu kenn jëlati am móolkat di ko fay nañ ne loolu moom na fi jeex buñ ko waree def daal nañ def communiqué ne liggéey ba ñuy liggéey daaru képp ku aju ci borom daaru moxti te nekk diggante Touba ak daarul manaan ak daarul moxti gii ba ci dëkk yi ko wër te mën a móol bis boobu soxla nañ la foofa ñu ñëw liñ soxla woo lépp ñu móol buñ demee bu war a yëkkati it ñu ne maçon yi nga xam ne yépp ñoo aju ci borom daaru kër bëgg nañ ñu joxe àllarba àllarba ju nekk nañ gàyyal luñ def te ñëw joxe àllarba borom daaru ci seen liggéey maître maçon yépp nag moo xam ñu nekk Ndakaaru ak ñu nekk tépp fu fi waaye nekk noonu nga xam ne kon bis boobu moom bu ñëwee nekk ay maître maçon lañ bis yañ war a ne luñ liggéeyee lépp lan xaalis booba ñu waral koo fay ñu ñuy fay lépp la ciy dugg buñ demee boo war a kuule noonu buñ demee boo war def ay bunt itam ne kat lay kat dëgg la borom xaalis yi ñoom ñi joxe alal jënd nañu ay dénk waaye mboolem kuy menuisier métallique bu dëkk Daaru Muxti wala nga dëkk fii nag porte yi ñu war a liggéey muy giri yeeg porte yi moom taalibe yi joxe xaalis joxe nañ xaalis dañ leen jëndal matériel waaye main d'œuvre ba nag moom ngeen ko barkeeloo nag ci liggéey borom daaru bii nañ leen nañ leen sensibiliser ci loolu sensibiliser ci loolu su ko defee mooy façon boo xam ne mooy kenn ku ci nekk loola bu ñu la ko waxee day neex lool ne la kat xaalis a ngi nii say moroom yi taalib yi ñoo ko indi jëndal nañ la ci matériel bi ñu soxla waaye nag main d'œuvre bi nga xam ne la sa xarala la laaj ñu la dërëm yow def ko addi borom daaru bu ñu àggee ci porte dëkk it seet ñi gën a xarala ci taalibe yi borom daaru yi yor ay ay ay ay ay yoo xam ne yu yu efficace la ñooy leen kat léegi taalibe yi joxe addiya joxe nañu addiya xaalis yéen nag liggéey bi lañ leen sas yéen itam nag liggéey bii nga xam ne ci liggéey borom daaru bi la jëm moom main d'œuvre ba nañ leen jëndal matériel ngeen liggéey ko noonu noonu la ñuy organiser ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu xitma benn ba nga xam ne dana gën a efficace su ko defee borom alal ya itam ñu organiser leen ci dama leen bu ñu manee ah, ne leen au lieu ngeen kii bu ngeen jekkee ba ay jëmmi jamono yéen ñi yàlla jox kii déedéet jëm leen ubbi benn benn kii dajale leen benn benn benn somme ubbi ci benn fabrique wala lenn loo xam ne tey dana mën a employé donte bien personne la it ngeen ne nag fabrique bii def nañ ko addi yi borom daaru lépp lu ci génn rek ci chiffre d'affaires rek ci biir procès yi lay dem loolu mooy yoon wi nga xam ne tey ñu ci jaaree ndànk-ndànk waaye tàmbalee ko ci lii nit ñi parce que doo tëb tëb dem waaye da koy tàmbalee ci nii yu ndaw yi nga xam ne tey nit ñi dañ koy comprendre mu mën a am résultat ci ngay mën a sukkandiku ba convaincre ña ca kaw pour ñu mën a def ñoom it lu efficace. jërëjëf sëñ Xaadim looy kan naa loolu leer na euh, ñiy déglu seen xool dana ci sedd yaakaar naa dañuy mujjee laaj bi nga xam ne moo ci topp ndax waxtu yi li ci des bareetul euh, kii day laaj ne na ban solution nga gis ci ñi nga xam ne dañuy wër di laaj te tuddoo yoonu murit nee na ñooñu euh, ban solution nga gis boo xam ne bu ñu ko defee loolu dana bu wàññiku itam bu dañu itam dana wàññiku ak ndaw yi nga xamante ne dañuy dañoo nekk ci yoonu murit lan nga leen di dénk ci xidma bi waaw moom de bu dee ci li waxan moom solution bi moom ay yëf la mooy yonent bi dafa wax ne man ra'a mun munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi fa in lam yastati fa bi qalbihi lépp loo xam ne phénomène la boo xam ne des koo gis te jaaduwul képp koo xam ne mën nga koo dindi ci sa kattan ci sa kàttan nga koy dindee phénomène boobu ki ko mën a dindi ci biir kàttanam bu dee koo xam ne ka koy deflu xalif général de murit moomam bu jëkk bi bi yeddi mooy ki nga xam ne tey am na sañ-sañu tey woo kilifa bu xamee kooka kilifa ga woo ko kat ne ko kat sa njabootu bopp gii nekk biir ndakaaru di agresser nit ñi ak di yàq derub yoon wi laa bëgg nga digal leen bu dee yàlla moo tax ñu ànd ak yow ñu dem liggéey wutal ay tool yóbbu leen fa ñu dem liggéey wala bu ñu mënta dem ci tool yi nga ne leen ku ci xëy ku nekk na seet lu mën a daan dooleem lum ci mën a am indi baax na waaye bëggatuma ku nekk ci biir mbedd bi mooy xalif bi moo mën a wax ak ñoom ci lu mel noonu bu dee koo xam ne ku ku ku kooku mooy bi yedd yi baneen ba ca des fabilisaani yi mooy ñun ñëpp ñu ngi ci nag muy dénoncé ko mooy kenn ku nekk ñun ñiy wax ci turu yoon wi di leeral mbirum sëñ bi nu bañ a am dara lu ñuy ragal ci loolu maanaam fépp fu ñuy waxe ci mawdoox bu mel noonu ñu dénoncé ko bañ xam ne la ñuy def dëppawut ak ndigalul yàlla dëppwut ak ndigalul sëriñ bi sëñ bi daf koo aaye woon ndax sëñ bi wax na ci lu wér muy première vague migratoire murit bi njëkk a dem ndakaaru ci ci mille neuf cent vingt-trois muy waa kër sëñ Babacar Cargaan ba ñuy dem muy ay donga lañu wan yoo xam ne sëñ Babacar Cargaan dafa ñëw ci sëriñ Touba ne ko dafa am ci sama donga yii ñoo xam ne liggéeyub noor bi dafa ëpp ci dongo yi ba am ci ñoo xam ne dañuy taxawaalu te bëgguma ñuy sànk seen waxtu léegi nag ma doon laaj ndax am na ci lenn ci dongo yi ñoo xam ne tey mën nañoo dem ndakaaru di daan seen doole di indi ñu di ko diggéey dugal sa liggéey bi mu daj mu ne leen waaw daje leen ba mu ñëw mu bind fam soo fi mën kii bi awa kuloo mi ndusqi iwa ele inu suuru tibb ko jox leen ne leen nag kaay waaye nag naa leen dénk bu ngeen demee foofee ngeen jëm bépp liggéey bu ñu leen wan mettig liggéey ba ak xeebub liggéey ba li feeg lu lew la bum jaar seen diggante ak ñu liggéey ko ndax asgorkat ku mel ni ñoom liggéey bu metti wala mu xeebu moo gën ci moom gën a sell ci talal ay loxoom di laaj daan ndax talal ay say loxo di laaj ñett ñoo ko sañ te duñ ca kenn muy ndaw li nga xam ne toll na ci liggéey waaye yàlla teg na ko ak laago goo xam ne mënta liggéey muy handicapé yi kooku kon jullit yi bu ñu defee lañ war ñoo ko war a jëlal léppam ci loolu sax mu dem di leen ko laaj suñ ko deful nag ah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kon nag du toog ci këram di faatu kooku kon am na sañ-sañu dem tàllali ay loxo fàttali leen la warugar wa ko war ci ñoom ñu jox ko ku ñaareel ki mooy mag moo xam ne dem naa dem a dem ba mënalutul boppam dara te yàlla dékku ko ak njaboot gu ko mënal dara kooku it jullit yi ñoo ko war a yanu léppam buñ ko deful nag am na sañ-sañu dem tàllali loxo fàttali leen warugar woo ko war ci ñoom ku ñetteel ki nag mooy nitu yàlla ki nga xam ne kat ña ànd ak moom dañoo jaayante ak moom ne ko lépp loo xam ne loo dugg loo gis ne kat maanaa amal nañu njariñ ci wàllu diine lu mën a doon lu ne ci sémb woo am na nu ko yëgal wax nu it bu ko defee la la cay sunu wargo lépp nu def ko muy jumaa ju sëriñ Seex sumb fii tey wala suñu Modou Balla njabootu borom daaru gépp mu yëgal leen ko ne leen kat sumbal naa fii yàlla ab liggéey li ma am def naa ko ci kenn ku nekk mu tobbi la aw sas ne la kii nga jox ko mu defal la ca nee na ñetti yet yett yi rek nag ñoom nag nag ñoom nag duñ kenn ci kooka loola moo waral ba ñu demee ñoom dañ doon liggéey ñaari groupe lañ kenn ki ci ñenn ci marché Carmel lañ doon liggéey ñenn ji liggéey ci beneen beneen naar tur sax jàppat naa leen maanaa di di leen liggéeyal bu waxtu weer jotee ñu jox leen buñ bu liggéey ñu leen jox ay mbàjj di leen jox ay euh, sukkar di leen ko neexale ña xam ne amuñu ab liggéey ca port ba lañ dem di yanwaan am ci ñoo xam ne ay buum lañ doon rawaan di la rawal mool yi ñenn ñi nga xam ne dem nañ ba mu amuñu benn pexe xam nga nuñ doon def dañ doon wëri ndakaaru bouteille bouteille yi bouteille yeeg ak xotti saako yeeg yooyu ak ak bidon yi ñu di ko raxas ba mu set wecc di ko jaayaat loolu mooy pàkku làmbaay bi foofu la tàmbalee maanaam dañuy dajale bouteilles yi ak saako yi ak liñ sànni lépp defaraat ko ñawaat ko ba mu baax ñu teg ko foofee bu dee ab saako bu bu ñu sànni boo xam ne dafa ay bën-bën ñu daaxaat ko ba mu ba baax ñu teg ko foofee pour man di ko jaay ba mujj képp koo xam ne da ngaa am sa salon bu mel ni bii war koo changer maanaam waa euh, jaay leen ko ci prix yu yomb ñu ko ci la salle de bee pàkku làmbaay bee muy pakkut yi jaay ci la ñuy tàmbalee imagine loolu kon cosaanal yoonu murit kon nga xam ne sëñ bi ni mu dénoncé woon loola kon nag tey bu fekkee ne tey dañoo dem a dem ba jëmmi jamono ñuy tuddoo biir yoon wi ñu ne yoonu murit liggéey lañ leen xamal ci lañ leen xamal ak daan seen doole ak sukkandiku seen bopp kon bu ñu demee ba ñuy tuddoo biir yoon wi di weddi loolee ñu doon wax ba boo wàccee aéroport képp tey mën a weddi loola ña lay kar tey ci doomi yoon wi la boo dee ab touriste bu ñëw ndakaaru boo xëyee def say course sax mënoo ko def sa oto sax mënoo ñi ma ubbi weer bi ñu nga la wër fenn fu nekk di laaj di ay ponkal yoo xam ne kenn ku ci nekk mën naa ub làmb ñu mel ni kon yoonu murid wi ñu ne woon kat liggéey kat lañ baaxoo kat léegi agressé nit ñi la dem parce que am na fi at moo xam ne benn allemande pour la première fois la ñëw senegal moom la ñu agressé moom la ñu tëb tëb wuti ko foofu ci rond bu Sandaga noonu mu daw rek parce que ponkal mu la mu la wër wut ci yor aw yat da ngay defal da bi mu dawee rek tarxi tànk bi tam ñu évacué ko yóbbu ko te pour la première fois mu ñëw fi am na ay touristes yu baree bari yoo xam ne mënatuñoo ñëw Sénégal ngir loolu magasin yi nekk Pontine ñu mënatuñoo jaay dara ngir ñoo ñuy lambar lambari taxaw fa ndax booy booy dugg ña nga lay topp ba ci biir booy génn noonu donc lépp di yàq dooru yoon bi ñun ñëpp gis ko kon loola kon la nga xam ne moo cay moo cay waru garu ñi nga xam ne am nañu kaddu mooy ñu di ko dénoncer ba ñëpp xam ko reeteet leen ba ca des nag bu mujj ba mooy fa bi xal bi ii mooy kenn bañ koo cautionné boobu mooy ñëpp am pul la ju toll ni kenn bañ leen a sarax mooy bañ mooy bañ ko cautionné parce que sarax leen encouragé bu fekkente ne seen bokki di muridi kenn du leen sarax ñëpp di di def noonu rek bu baal loolu mooy mooy yoonoo kon ñetti étape yooyu mooy yi nga xam ne moom lay islam joxe mooy solution bi nga xam ne ci lañ war a mën a jaar ba ba ba dindi ko même laa biiree leen ma woo ci ba ñëw ma yëkkati gu xaa ki ne ko waaye damay bëgg na nga déglu ma ñu déglu ma ma wax ko lu mel ni ki hmm. ne ko as gor nga bu dul dara it hmm. tey mbedd mii ngay wëreelu ci biir ci biir centenaire bi di laaj say naw lay gor nga fa fekk ñu yor seeni seeni carte téléphone yor seeni kii imaginel ne sa diggisement bi nga xam ne diggisement yoon ku lu gis xam ne taalibi ngi murid nga soo ci boole woon tey li ngay wëreelu di ta di di di di laaj këll yi saa yoo xëy jël sa carte d'identité jox ko ab chinois même boo amul capital mu jox la valeur quinze mille francs ngay taxaw nii ngay def di laaj ngay taxaw yor am yor ay article di ko jaay ka nga xam ne kay boo ko laajee mu sarax la tey boo boo yoree marchandise ci la yow ci yow lay gën a sawar a jënde mu wóor na ne yiy saw ñàkk nga ko daal danaa leen koy wax léeg-léeg waaye yëf ya dafa yomb dafa neex waaw dafa neex te la ci ëpp lépp ci seen bopp lañ ko jëmee parce que am na ci ay réseau yoo xam ne sax duñu ay murit am na ci bu ñu identifié boo xam ne ko jiite pôle la dëkk mi ngi dëkk ci point googu dañ koy dajale di di passé ay nit ñuy dem dafa nekk léegi bii tey am ca yoo xam ne sax dafa am beneen activité bu ñuy def ci biir mais dañoo digisé woo loolu donc loolu lépp kon dafa nekk phénomène boo xam ne dañoo war a xam ne lu yàq deru yoon wi la ñëpp taxaw combattre ko ci façon bu ne képp ku am xaritub sëriñ wala mbokkum sëriñ moo xam ne dajaa am ay donga nga wéet ak moom waxtaan ak moom ne ko nag sëñ bi lii lii jëpp kii sa li ñuy dajal ab ab sëriñ du lekk addi du lekk sarax mm-hmm. addiya lay lekk ab sëriñ addiya lay lekk addiya lu as gor liggéey ci ñaqam la mm-hmm. waaye agressé nit ñi ñu jox la ngir jëppi la wala bëgg a teqali ko ak yow ngir sa xasawaay ak lëjël ga nga leen lëjël loolu sarax la wala sax lu du sarax sax parce sarax lu nit ki joxe ci teg bakkanam la kon daan alali nit ñi la loolu as gor waru koo lekk muy kenn ku ne da nga caa war a wax même boo mënta wax ak kilifa ga directement nga mën a wax ak ku mën a wax ak moom ba ba muy àgg ca moom mu xam ne loolu jaaduwul loolu daal lañu gis ne eh, mooy lenn ci yoon wi ko mën a sax. Euh, jërëjëf sëñ Xaadim yaakaar naa ne waxtaan wi leer na muy muy ndaw yi <coughs> loolu daanaka tontu woon nañ ko ci njëkk bi muy yoon yu nit ñi mën a jaar ci wàllu xitma joxe naa ci misaal ci lool rek mooy tey jii nii ngeen mooy nii xitma def tey rawdu riyaahin def ko Wafa def lii Wafa def tey rawdu riyaahin def ko ah tey waa Daaru Minam def ko waa siñ son yi bu def ko ci wàllu nja eh, culture bi ak xam-xam bi mooy yeneen ndawi murid yi liggéey ci yeneen secteur it ñoom it ñu ñu ñu ñu ñu conseiller leen ñu def ko ah ku mel ni que tey bu dee fii ci Darou Moukhty tey lii ngeen def tey ku mel ni Abo Sall opérateur économique la moom ak ay waakër kër baayam ak ñeneen ci côté boobu lañ daan féete ñooñu seen bopp tey ñu xamal leen ne yéen itam kat nii nga xam ne waaw fa symboliser nañu el intellectuel murit ci aar li fi nekkan waaye dool dolli ci lii yéen ñi nga xam ne itam yéen a aju ci kër borom daaru te nga xam ne ci secteur gi yéen i jéem leen a fexe ba na na seen i bàyyi doon doon doon xitmaa ci alal jëm leen ko soppi def beneen bu gën a efficace parce que ay cadre ngeen loolu it loolu it ay wax su ko defee suñ ko soppee rek ñeneen daal di soppi ñeneen daal di soppi loolu mooy mooy li nga xam ne mooy war a gor ndaw ñi. waaw jërëjëf jërëjëf suñu xaadim yaakaar naa ne waxtaan yi leer na xool yëpp sedd nañ ci tontu yooyu yaakaar naa loolu dana sëkk ñu leen di tàggu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.